ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda wa 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'it aw jaa ahadun minkum minal ghaa'iti aw laamastumun nisaa'a falam tajiduu maa'an fatayammamuu sa'iidan tayyiban famsahuu biwujuuhikum wa aydiikum inna allaha kaana afuwwan ghafuuraa. alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ñu ba tey ci jaami al jaami al saxiix bu imam al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal jeexaloon nañ kitaabul wudu te kitaabul wudu nekk téere boo xamante ne dafa bokk ci mboolem li nga xam ne moom dafay làmboo ak laab te imam al buxaari rahimahullahu ta'ala dajale ci bunt yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllum ndox muy baabul miyaah ak bunt yi nga xamante ne ñoom ñooy aju ci wàllu euh, sobe te moom mooy baabu najaasa ak bunt yi nga xam wala boog ñu koy wax baabu baabu fi tahaaratil xab euh, fi wala boog maanaam bu bafar ba noppi tamit mu duggal ci lépp loo xamante ne dafa aju woon ci buntu euh, dem wanag ak yu mel noonu te loolu moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di ko tuddee baabul istitaaba wala boog baabu duxulil xalaa wala boog baabul istinjaa wala boog baabul istijmaar wala boog yu mel noonu maanaam wala baabu qadaa'il xaaja maanaam baa buntu faj aajo istitaabat moom mooy di laa laabu isti istinjaa mooy jëfandikoo xeer maanaam ak lu mel noonu buntu a duxulul xalaa moom mooy dugg wanag dañ koy tamit ba baraz maanaam euh, mooy dem àll maanaam yooyu yëpp boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di ko mën a tuddee buntu boobu ci seen téere yi mu am buntu mu niki noonu mu dugal ci mboolem li nga xamante ne moom moo aju ci buntu njàpp maanaam buntu njàpp te moom maanaam moom mooy lépp loo xam ne dafa aju ci jàpp maanaam nga gis ne comme niñ ko waxee woon ne yooyu yëpp soit dañuy bokk ci njàpp mi wala boog ñu bokk ci liy jàppale ci njàpp mi moo tax ñu jël leen ñoom ñëpp dugal leen ci biir njàpp bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ci dugal moom mooy li aju ci wàllu ndap yi moom mooy te boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di ko nasewee baabul aaniya maanaam yooyu yëpp mu dugal ko ci ci kitaabul wudu ndax kitaabu day làmboo ay ay abwaab ay bunt maanaam waaye moo tax mu dugal yooyu yëpp ci bunt yooyu léegi benn bu ci nekk nag saa yu nekk suy wax nga xamante ne xadis yi mu indi yëpp day leeral benn ci yii nga xamante ne moom la ñu indi ak seen ak ni nga xamante ne moom mooy teggin yi ci war waaye fii nag mu da ginnaaw ga nag moo tax mu indi buntu bu nekk ci biir téere bi nga xamante ne ay abwaab la la indi ci biir kitaabu fii nag muy daal di indi beneen téere boo xamante ne mi ngi tudd kitaabul ghusl maanaam téere cangaay te muy téere boo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala maanaam mu ne kitaabul ghusl téere cangaay maanaam ndax cangaay maanaam mooy al-ghusl al-ghusl ah, ah, bu fekkente ne al-ghusl moom mooy raxas wala boog dañuy wax tamit alxaslu comme ni nga xamante ne noonu la ñuy waxee ak tahuuru ak ak ak alwadu mu nekk ndox mi nga xamante ne moom ni jëfandikoo ngir daal di raxasu niki noonu niki noonu dafa dañuy wax tamit al al al xuslu muy jublu muy jublu al ixtisaal maanaam moom mooy sangu ci jëmmi boppam loolu kon niki noonu dañuy wax xisl al xisl muy li nga xamante ne dañ koy jëfandikoo di ko boole ndox mi ngir raxas ci bopp wala yu demee noonu loolu moom moom la ñuy tuddee al loolu waaye borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy naka ginnaaw kitaabul wudu dañuy def kitaabul ghusl maanaam muy téere cangaay ngir loolu yëpp ñu war dugg ci wàllu laab maanaam mooy at-tahaara maanaam kon laab moom moo dajalee maanaam kon laab yi ñaari laab la dafa am laabu toj ak laabu sobe comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon muy tahaaratul xadas ak tahaaratul xadas waaye nag tahaaratul xadas moom mooy aju ci wàllu al wudu mooy njàpp loolu gisoon nañ ko donte gisoon nañ ci biir li nga xam ne moom moo aju woon ci tahaaratul xabas moom mooy laabu sobe gi waaye ci biir laabu toj laabu toj gi moom mooy li nga moom dafa am ñaari xeeti laab dafa am ñaar ak wala ñetti xeetu laab laab bu njëkk moom mooy li nga xamante ne moom mooy jàpp moom mooy alwudo ñaareel bi moom mooy sangaayul farata ngir ne euh, toj gi ndax xadas toj ñaari xeetu toj la dafa am lu ñu tuddee euh, xadasul asgar ak xadasul akbar maanaam tëj goo xamante ne toj gu ndaw la ak tëj gi nga xamante ne toj gu mag la bu fekkente ne toj gu ndaw gi kooku njàpp moo koy am maa li nga xamante ne moom mooy toj gu mag gi kooku foofu sangaayal farasal moom moo koy régler moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw ba mu waxee li nga xamante ne tëj gu ndaw gi la mu daal di indi li nga xamante ne moom mooy toj gu mag bi mu jiital toj gu ndaw bi ngir gën a bëri bi nga xamante ne moom la gën a bëri ak it jiital bi nga xamante ne moom la ko alquran jiital ci aaya bi nga xamante ne moom mooy bu aaya bi nekk suratul maida bi nga xam ne moom la ñu jàng léegi li nga xamante ne moom mooy laabu euh, maanaam so toj gu mag gi moom mooy li nga xamante ne moom moo gën a néew li nga xam ne moom lay wax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne kitaabul ghusl téerek téerek cangaay ngir daal di leeral maanaam ne bunt ci téere bii dinaa la ci leeral ay mbooloo ci ay bunt ak ay masala yoo xamante ne dafa aju ci ay teggin ak li nga xam ne moom mooy ay atte ak ay farata yoo xam ne dafa tukkee ci njàngale yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ngi noonu imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam buntu bi li nga xamante ne moom moo ci nekkoon ak namm-nammam ak objectif am moom mooy jàngale li nga xam ne moom moo aju ci cangaayal farata ak ay atteem ak li nga xamante ne moom mooy nan nañ koy defee itam maanaam ak meloom nit ki noonu bu jàngalee ki nga xamante ne moom la cangaayal farata di war ana moom mooy kan ak it kooka mu ndax cangaayal farata maanaam lan la mën a def te sangoogul farata ak lan la mënta def maanaam loolu yooyu moom mooy li nga xam ne moom mooy objectif ci téere bi loolu moom moo tax téere bi gën a gàtt téere ba la nga xamante ne lam ca dugaloon ci ay xeetu objectif ñoo gënoon a bari te ñoom ñoo gënoon a bari tamit ay mu daal di wax bismillahi irrahmani irrahim bismillahi ci tur buur yàlla arrahmaani bi nga xam ne mooy aji fees dellu ji yërmande arrahim mooy ki nga xamante ne moom moo yaatu yërmande mu ne kitaabul ghusl maanaam waa buntu wax wax ji nag euh, lu ëpp ci borom maanaam ci riwaayaat bi indiwuñu indiwuñ ko nii indiwuñu bismillahi irrahmani irrahim euh, kitaabul waaye dañoo ñëw rek am na ci maanaam lu sax yoo xamante ne amul basmala am na ci yeneen yoo xam ne am na basmala waaye day bind kitaabul ghusl bismillahir rahmanir rahim mu ne kitaabul ghusl waaye nii moom mooy li nga xamante ne mooy li gën a yelloo loolu nag boo gisee muy am léeg moom mooy ne comme nga xam ne noonu lañ ko leerale woon ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi muy bind maanaam téere bi ay téere yu bari daf leen a dajale waat dañ leen a dajale mu nekk al-Jaami' as-Sahih maanaam waaye du woon rek benn téere kese kese loolu moom moo tax léeg-léeg ñenn ñi selon ni ñu soloowee mbir mi ñuy am benn téere maanaam ñuy am léeg-léeg yenn téere yi di jiitu yeneen téere yi wala boog muy ñenn ñi di am yenn yi te ñeneen ñi duñ am yeneen yi comme li nga xam ne noonu lañ ko leerale woon mu daal di wax ne kitaabul ghusl maanaam téere laab téere téere téere sang maanaam sangaayal farata moom lañ ci jublu cangaayal farata nag moom mooy maanaam mooy dawale ndox ci yaramu nit ki maanaam eh, mooy mooy mooy jarayaanul maa'i wala imraarul maa'i ala ala alal jasadi bi shurutin wa arkaani maanaam moom mooy dawale gi ñuy dawale yaram maanaam ndox ci kaw yaram bi mu ànd ak ay charte ba pare ànd ak ay ponk loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy cangaayal farata te loolu dafa am lu ko wax loo xamante ne moom moo koy waral loolu moom moo tax mu teg ci ne wa qawlillahi taala ak waxu buur yàlla bi moom subhaanahu wa taala wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaa'it aw jaa ahadun minkum min al-ghaa'it aw lamastum an-nisaa falam tajiduu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu maa yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun maanaam kon lool moom mooy aaya bi nga xamante ne moom la indi indiwul nag li nga xam ne moom mooy njàlbeenu aaya bi comme li nga xam ne moom la ko suñu jàngee léegi maanaam moom mooy fi mu waxee ne yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn maanaam loolu indiwu ko fi ngir ne lool dafa aju ci wàllu njàpp comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon bi ñu yegg bi ñu tollee ci kitaabul wudu waaye fii dafa ne wa in kuntum junuban waaye su fekkente ne nag da nga da ngeen a amee janaaba maanaam te waroon a julli fekk ngeen amee janaaba fattaharu na ngeen laatlu maanaam na ngeen matale ak laat maanaam moom mooy fattaharu ndax idgham gi nga xamante ne moom moo ci am moo tax taa gi ñaari taa yi dajaloo ñu daal di benn ñu def ko too daal di indi shadda bi ci kaw maanaam mu ne fattaharu bu boobaa na ngeen daal di laabal matale laab gi nga xamante ne moom ngeen war a laab te loolu moom mooy jëmmi ni seen yaram bi yëpp ngeen war a matalal ndox mi loolu moom mooy ak cangaay kon cangaay boo xoolee njàpp dafa boo alquran daf koo détaillé na ngeen raxas seen xar kanam na ngeen raxas seen loxo ba ci coon yi na ngeen seen bopp yi nangeen ngeen raxas seen tànk yi ba ci donjoor yi loolu lu ñu mat lu ñu détaillé la lu ñu ne lii la ak lii ak lii ak lii am maa li nga xam ne moo tax laaf moo tax njàpp mu am ay cër cëri njàpp waaye nag am maa li nga xam ne mooy cangaayal farata kon benn cër rek la am te mooy yaram bi loolu moom mooy li nga xamante ne moom moom la moo tax moom la aaya bi leeral ci buntu boobu fi mu ne fattaharu comme li nga xamante ne tamit noonu la nekkee ci sooratu nisaa bi mu naan fa iza na maanam ñoom maanaam ci sooratul baqara bo fa iza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah ah, maanaam bu fekkente ne dañoo laablu maanaam mooy dañoo matal laablu maanaam mooy dañoo sangu cangaayal farata loolu lay tekki kon loolu moom mooy laab gi nga xamante ne moom mooy bi gën a màgg moom mooy bi gën a mat ci laab yi wa in kuntum waaye nag bu fekkente ne nag wa in bu fekkente ne kuntum da ngeen a nekk marba di way feebar aw wala boog ala safarin ngeen nekk ci tukki aw wala boog jaa amu dikkee ahadun kenn ci yéen min ahadun kenn minkum ci yéen minal gha'it ci wanag wa aw wala boog laamastum ngeen jonjoo an nisaa ak jigéen ñi falam tajidu te amoo leen te dajoo leen maa an ndox bu boobaa fa tayammamu ni ngeen daal di jublu ci sa'idan pàkk tayyiban bu laab famsahu ngeen masa bi wujuhikum ci seen xar kanam yi wa aydikum ak seen loxo yi minhu ci moom maanaam loolu muy ci wàllu tiim maanaam li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi wàll wàll gii ci aaya bi ànd ak ne wàll gii ci wàllu tiim lay wax mooy ne dafay leeral ne dafa am yoo xamante ne ñoom ñooy teg njàpp te loolu waxoon na ko ci kaw maanaam mooy lu lu deme neke moo tax mu ne lii toj njàpp kom moom mooy alxaa'it waw jaa ahadun minkum min alxaa'it wala book ngeen juge ci eh, ci alxaa'it moom mooy wanag wa waaye aw wala boog laamattum ngeen lamboo ak nisaa ak jigéen ñi ngeen jonjog ñoom wala boog tum ci beneen jàngin bi mooy ngeen laal ak nisaa ak jigéen ñi te loolu di tegtale rek moom mooy ngeen sëy ak ñoom maanaam waaye alquran daf koy waxee waxin wu rafet wuute ak li nga xam ne moom la imam ash-Shafi'i rahimahullah jàpp ne fii li muy tekki moom mooy boo laalee jigéen li muy tekki moom mooy boo boo boo ko laalee kese loolu moom moo tax moom mu farataal ne laal jigéen nekk loo xamante ne dafay ko njàpp waaye imam al-Bukhari rahimahullah indi ji mu ko indi fii indiwaale ko fii dafay tegtale ne su fekkente ne da laal jigéen ji maanaam maanaam da comme wax na benn mbir muy toj njàpp mooy jaa ahadu minkum minal gha'is te waxoon na ne dafa tuddoon ci kaw njàpp ginnaaw bi mu tudd cangaayal farata kon li nga xamante ne mu mooy li gën a yelloo ci wàllu maanaam waxin gu rafet ak waxin gu jotale moom mooy bu tuddee benn mbir moo xam ne dafay leeral ne lii kat day toj njàpp mu tuddaale benn mbir moo xamante ne dafay yàq cangaayal farata loolu moom moo tax kon baat boobu aw saa nisaa wala boobu ngeen jonjoo ak jigéen ñi ba pare laamata maanaam foo gisee baatu faala maanaam lu ñuy defante la comme xaatala maanaam mooy ñu ngi rayante xaa dóorante xaaraba ñu ngi xeex maanaam et cetera maanaam foo gisee laamata mooy ñu ngi laalante maanaam ñoom ñaar ñu ngi jonjoo maanaam kon bu boobaa loolu ma ngir ne loolu ci la Euh, ci la cangaayal farata di amee comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, yenente bi sallallahu alayhi wa waxe iza jalasa ala shu'abiha al arba'a thumma jahadaha wa massa al khitana al khitana faqad wajaba al ghusl comme ni mu nekkee ci hadith sayyidat Aisha radiyallahu anha bu nekk ci saxiixu imaamu muslim rahimahullah ne su fekkente ne waa ji dafa toog ci diggante ñeenti cëram yi moom ndaw si ba noppi daal di julli dayo ak ak maanaam ba xitaan maanaam njonguli laal beneen njonguli bu boobaa cangaayal farata day daal di war loolu kon moom mooy tegtale ne li nga xamante ne moom mooy aaya bi loolu maanaam li ci moo tax mu ne aw laamastum an nisaa maanaam ngeen jonjoo ak jigéen ñi mu ne waaye na falam tajidu maa am te amoo leen ndox kon ñu xam ne muy leeral mu ñu ci leeral ndox mi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ngir mën a jàpp loolu indi woon nañ ko ci kitaabul wudu ndox moomu jëmmi ndox moomu moom la war a mën a jëfandikoo ngir sangu sangaayal farata maanaam ñaari at yooyu wuute wuñu mu ne fa tayammamu bu boobaa nag ngeen daal di jëm man sa'idan tayyiban maanaam mu daal di indi indi at yi tiim maanaam kon ñu xam ne njàpp dafay nekk loo xam ni mu waree noonu la sangaayal farata bu amee lu ko lu tax mu war a mën a am sangaayal farata tamit noonu lay nekkee loo xamante ne lu war la moo tax mu daal di ciy teg ne euh, wa moo tax mu ne wa waaye nag loolu su ne nit ki dafa nekk ci maanaam feebar wala mu nekk ci tukki te amut ndox maanaam moom mooy bu fekkente ne dafa feebar moom mooy ne mun naa am na ndox waaye mën ci jëfandikoo ndox ma loolu lay tekki boo dee tukki nag mooy ne am naa ndox mi awma ndox mi maanaam awma ndox mi wala boog bu ma bu fi nekkee aw munuma caa jot loolu moom mooy li nga xamante ne moom la aaya bi di leeral fii bu boobaa muy circonstance yi ñu mën tiime loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci yaatal ci bu ñu yeggee ci kitaabu tayammum insha allahu taala waaye mu ne wal mu ne mu ne mu ne borom bi subhaanahu wa taala teg ci ne maa yuridu llahu yàlla maa yuridu nammul allahu bur yàlla li yaj'ala di teg aleykum ci yéen min xarajin ci genn xat-xat ak coono walakin waaye nag yuridu li mu namm mooy li yutahhirakum mu matal seenuk laab wala yutimma te mu matal ni'matahu xéewalam li yutimma te mu mottali ni'matahu xéewalam aleykum ci yéen wala la'allakum te boo loolu bu amee loolu daf leen di yóbbee ci tashkuruna ngeen koy gërëm moom borom bi subhaanahu wa taala maanaam euh, loolu boo leen ko bàyyee xel di ngeen gërëm borom bi subhaanahu wa taala maanaam muy wane ni kon lii li nga xam ne moom mooy njàpp ni mu nekkee jaamu yàlla bu indépendant noonu la cangaayal farata tamit nekke jaamu yàlla bu indépendant loolu moom maanaam imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala aaya bii daf ko indi matale ko nii ngir leeral at yii nga xamante ne moom la ñu la wax léegi mu wax wa qawlihi ak wax bi moom bi mu wax moom borom bi jalla màgg na màggaay bu ëpp xelu mbindeef yi zikruhu ak tuddam moom borom bi subhaanahu wa taala bi mu ne yaa ayyuha alladina amanu wa antum sukara يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kaana afuwan ghafuura sadaqallahu al-azim mu indi aaya bi nga xamante ne moo nekk ci suuratul nisaa aaya bi nga xamante ne moom lañ jàngoon léegi moom moo nekk bu njëkk bi moo nekkoon ci suuratul maa'ida bi juróom benneelu aaya bi bii nag ci suuratul nisaa la ne bi ñeent fukkeelu aaya bi ak ñett yenente bi maanaam borom bi subhaanahu wa taala ne yaa ayyuhal ladina amanu e eh, yéen gaa yi nga xam ne gën ngeen te dëggu laa taqrabu bu leen jege as-salaata julli maanaam li nga xamante ne moom la ci namm moom mooy bu leen jege bërëb yi nga xam ne moom ngeen di jullee te moom mooy jàkka yi ci li ëpp ci waxu boroom xam-xamu tafsiir yi rahmatullahi alayhim waaye naka noonu wax ji mënat na gën a mat loolu maanaam ne rek bu leen jóg di julli ji wa antum fekk yéen sukaaraa da ngeen di màndi maanaam waxtu julli ji maanaam bu bu bu waxtu julli ji day jege bu leen màndi loolu la wax ji di fekki waaye wax ji nag da borom bi subhaanahu wa bi dafa wàccoon laata aaya bi nga xam ne moom moo nekk ci suratul maa'ida di tere sàngara ni dafa xaraam léegi ci lu ñu joyal laataa aaya boobu di wàcc aaya bii ci nekkoon moo tax aaya bi wax ji nga xamante ne moom moo aju ci wàllu mànd gi dañ koo folle mm-hmm. waaye nag dañoo folli mandi gi ci wàllu naan amma mandi gi nga xamante ne mooy ak kuloo comme ak ndëmmintu moo ko waral ak yu mel noonu gisoon nañ ko ci kitaabu ci kitaabul wudu ne boo nit ki bu gëmmintoo maanaam na na bañ a na na na bañ julli ngir ne maanaam iza naasa maanaam mooy mooy mooy mooy ki boobu iza naasa naasa ahadukum fal yanam maanaam euh, bu kenn ci yéen dee dajjantu wa huwa fi salaat fekk mi ngi ci biir julli fal yanam na daal di nelaw maanaam loolu ngir lan ngir ragal gi ñu ragal muy saaga fekk ne maanaam dafa bëggoon a jéggalu yàlla muy saaga muy saaga maanaam loolu ki màndi tamit loolu moo koy dal loolu moom moo tax ci wàllu boobu moo tax aaya bi def ji mu def ci tiiri bi ba tey am na ay xikma yu fi nekk te loolu bokk na ci leeral àtte boobu beneen mbir bi nga xamante ne moom moom mu ne xattaa mbéta taala mu ngeen xame maa taquluuna li ngeen di wax waaye mu teg wala junuban te bu tamit jege jàkka ji maanaam nga xam ne julli gi maanaam mooy bërëbu julli bi mooy jàkka ji mu ne bu leen ko jege hatta ah, wala junuban illaa aabiri sabilin lu dul ngeen nekk xanaa ngeen di romb rek ci yoon yi ah, ci maanaam yoonu jàkka ji ngeen koy romb illaa aabiri sabili aabiri sabilin mu ne hatta taxtasilu mbete xanaa ngeen daal di sangu maanaam ngi gis ne baat fii mu jëfandikoo ci baatu taxtasilu ngeen daal di sangu kon aaya bële fa taharu wax bii aaya ne taxtasilu maanaam ngir ne aaya bële dafa doon wane ni nja càng maanaam ne cëru njàpp yi be maanaam cëru cangaayal farata yi benn cër la contrairement ak ne cëru njàpp yi ñeenti cër la waaye fii nga xamante ne moom mooy cëru euh, fi aaya bii day wane ne cangaayal farata maanaam loolu noonu la tudd maanaam mooy ne sangu la da ngay sangu moo tax mu daal di wa waaye nag wa in kuntum waaye kon fii tamit beneen aay bi lu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi waat ko fii moom mooy ne day leeral ne ki amee janaaba bokku ci amul njàpp ndax ki amul njàpp moom mën naa nekk ci biir jàkka am alors que ki amee janaaba moom mënta nekk ci biir jàkka ji maanaam kon am na ay atte yoo xamante ne day daal di jàllu ci loosam yoo xamante ne bokkut ak atte yi rek ci amul jàpp loolu moo tax mu bokk ci objectif am maanaam indi bi mu indi aaya bi day leeralaale ne dafa bokk ci biir téere bii muy kitaabul musli soo ci duggee dina ci gis ay atte yoo xamante ne dafa aju ci jëmmi rek ki nga xam ne moom moo amee janaaba maanaam mooy jëmmi ci cangaayal farata waaye nag nga gis ne li tax bu boobaa laaj bi mooy lan moo tax indiwul aaya bi nga xam ne moo nekk ci suuratul baqara te di leeral ana maanaam ci amee mbëri maanaam mooy aaya bi ñu waxoon léegi mooy lan moo tax indiwul aaya boobu di wax ci wàllu cangaayal farata di jigéen ci amee mbëri war a indi bu boobaa tontu bi moom mooy ne daf li objectif am nekkul di leeral mbiru mbëri maanaam objectif am mooy ci amee janaaba strictement ak loolu moom moo tax muy ñëw fii waaye amma atte ñi nga xam ne ñoom ñoo amee mbërëg ak ñi nga xam ne ñoom ñoo amee gisin ñooñu seen atte am na beneen téere bu mu leen beralal bu tudd kitaabul xayd inshaa allahu taala dinañ ci ñëw laata ñuy dugg ci maanaam eh, maanaam ci maanaam kitaabul xayd ci kanam maanaam ginnaaw buntu yi inshaa allah danañu ko gis moom moo tax loolu moom moo tax indiwul aaye boobu fii nii maanaam moom ngir rek leeral ne objectif am maanaam loolu yëpp day day déterminer maanaam aay yi indi fii pour déterminer objectif am la maanaam ne sama buntu bi lii mooy objectif bi te day tegtale ne aaya alxuraan yi ñooy leeral mbir mi xadiis yeneen ci sallallahu alayhi wa ñoom ñooy gën di leer ndax ak yeneen bi ci boppam mooy alquran comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe loolu benn du ñaar te moom ci jëmmi boppam ay waxam ak ay jëfam ak ay doxalinam ñoom ñooy alquran ci seen ci jëmmi boppam ñoom ñoo koy leeral moo tax mu ubbee ay alquran yi ngir mën a leeralaale masala yooyu yëpp moom nga xamante ne ñoom ñoo aju ci waaye wàllu cangaayal farata ak li nga ki nga xamante ne moom mooy kii sangu farata li nga xamante ne moom mooy li gàllu ci ay loosam ak li nga xamante ne moom mooy li ko war te bokk na ci li nga xamante ne moom lañ koy tere kon moom mooy buy dugg ci biir jàkk ji di fa toog contrairement ak ki nga xamante ne moom mooy nekkoon di sangu euh, moom moo nekkoon di jàppu mu ne kon bu boobaa mu euh, kon wa in kuntum su fekkete nekk ngeen ñoo xam ne marda da ngeen a feebar aw wala boog ala safarin ngeen nekk ci tukki aw wala boog jaa amu dikkee ahadun kenn ninkum ci yéen minal ghaa'iti ci ci wanag wax aw wala boog laamastum ngeen daal di jonjoo an nisaa ak jigéen ñi falam tajidu te amu dajoo leen maa an ndox fa tayammamu na ngeen daal di jublu ci tay sa'idan ci pàkk tayyiban bu laab famsahu ngeen masa bi wujuhikum seen xar kanam wa aydikum ak seen loxo inna allaha maanaam muy leeral ne maanaam bu ñu xoolee ci aaya ba ca kaw dafa leeral ne loolu xéewalu yàlla gu rëy ngir ne yàlla dafa bëgg matal xéewalu dafa namm matal xéewalam ci yéen bu ko defee ngeen di ko gërëm di ko sant fii nag muy leeral ne lii boo gisee acte bii ma tëral ko mooy ne inna allah li yor boor mooy buur yàlla kaana musta deñ te du deñ di nekk koo xam ne afu wan aji maanaam jill laa koon la xafuuran aji jégg laa koon la maanaam nga gis ne kon fii jégg léegi jill léegi moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala teg ci kanam fële li mu teg ci kanam moom mooy matal xéewal gi ci yéen maanaam moo tax njéggalu ñaan njéggalu borom bi subhaanahu wa taala day tax xéewal bi mat ci nit ki nit nit ki noonu euh, nit ki bu jàppoo ba noppi waxoon nañ ne am na ñaari rakka wala bu sangoo farata ba noppi am na ñaari rakka yu muy julli te ñaari rakka yooyu ñoom ñoo tudd rakka fay shukr maanaam ñaari rakka yu ngërëm maanaam ngir aaye boobu loolu tamit day tegtale ne day jéggale ay bakkaar moo tax nga gis xadiis bi bu Seydina Usmaan bi radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn lam yuhaddith fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi képp koo xamante ne dafa jàpp jàpp gu mel ni gii ma jàpp ba noppi daa di daa di julli ñaari rakka yu mu waxtaanul ak boppam bu boobaa daañ ko jéggal li jiitu woon ci ay bàkkaar nga gis ne kon ñaari rakkaay bi ñaar rakkaay ngërëm muy waral ak njéggalu bàkkaar comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci ñaari aay yi wallahu taala a'lam imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabul wudu'i qabla al-ghusl kon nga gis ne kitaabul ghusli fële maanaam daf ni kitaabul ba pare daa wa qawlillahi taala ak waxu buur yàlla subhaanahu wa ngir leeral ne mboolem li ñuy indi yëpp ci bunt yi bi ci indi ay waxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay doxalinam lépp day leeral aay yi nga xamante ne moom la ñu indi fii euh, te loolu maanaam ngir lëkkaloo gi nga xamante ne moom la sunna lëkkaloo ak alquraanul karim imam al Bukhari rahimahullahu daa iman dafay insister ci loolu maanaam ci ay doxalinam mu ne baabul wudu'i buntu njàpp qablal ghusli lu jiit ak cangaay maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullah bunt nga gis maanaam bunt mu njëkk indi dafa mel luy lëkkale ba tey cangaayal farata ak njàpp ba tey mi ngi leen di lëkkale waaye fii mu daal di indi na ndekete maanaam ne cangaayal farata dañ koy maanaam bu balaa dañuy jàpp laataa ngi sangu càngaayal farata cangaayal farata nag dafa am yoo xamante ne dañoo war am yoo xamante ne dañ koo sopp yi nga xamante ne moom la ñu war moom mooy cangaayal farata ci amee janaaba maanaam wala boog maanaam ci nga xamante ne dafa amee janaaba mooy dafa jote ak soxnaam ci ñëw bu te ne génnewul man yu beneen bi ci des moom mooy mu génne man yu ci aada maanaam ci anam goo xamante ne gu jaadu la am amma su fekkente ne du ci anam gu jaadu goo xam ne du ci aada masalan ndox mu tàng dal ci kawam wala mu jóge ci kaw daanu ak yu mel noonu yooyu borom xam-xam yu wuuti nañ ci rahmatullah alayhim dinañ ci ñëw insha allah mu am cangaayal farata gi nga maanaam mu am tamit ki nga xamante ne dafa gis mbërëg ba noppi ci mbërëgam wala boog ki nga ak ki nga xamante ne dafa gis gisin jigéen ji nga xam ne dafa wusin maanaam ba noppi ci ay gësinam deret gësin gi jeex maanaam ñii ñoom cangaayal farata day daal di nekk loo xam ne dafa war ñoom mu am cangaayal farata goo xam maanaam cangaay goo xamante ne du farata dañ koo sopp moom mooy bi nga xamante ne moom mooy comme bisu àjjuma cangaay googu bisub ajjuma du farata dañ koo sopp nit ki noonu cangaay bi nga xamante ne moom la ñaari iid bis ñaari iid cangaay googu dañ koo sopp ak yu mel noonu kon loolu moom mooy yi nga xamante ne tamit dañ leen a sopp waaye nag cangaayal farata ak bu mu ci mën ci doon sopp nañ ci nga daal di jiital njàpp laataa ngay tàmbali cangaayal farata yi njàpp lii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne dañ koo sopp moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fii nii mu daal di wax ne qaala bil isnaad al muttasil fii awwal al kitaab ilayhi haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah moom mi ngi génn àdduna comme ni nga xam ne noonu lañ ko gis woon deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari moom moo solo ci moom amma imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullah ñoom dañoo solo moom ci mu am intermédiaire bu dox seen diggante comme li nga xamante ne noon lañ ko waxee woon mu ne qaala nee na naa xabaara nañu Malik mooy imaamu Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy imaamu daarul hijra comme li nga xam ne noon lañ ko xamee woon mu ngi gëre adduna quatre-vingt-treizième année gam nañu ne ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom xadiisam yi ñu ngi ci kutubu sitta muy imaamu imaamu ma maanaam benn ci njiir yi gën a mag muy ñeenti ngir yooyu yu yi nga xamante ne ñoom ñoo fi def te moom la bu jullit ñi di atte woo radiyallahu ta'ala anil jami' moom mu axbarana ji mu wax nag ngir ne dañuy jàng ci kanamam imaamu Maalik noonu la daan jàngalee dañuy jàng ci kanamam mu dégg maanaam téere ngir ne xadiis bi dafa nekk ci Muwatta mu ne an Hishaam te moom mooy ibnu Urwa ibnu Zubayr ibnu al-Awwaam ibnu Xuwaylid al-Asadi radiyallahu ta'ala anhum moom mu ne ah, moom muy Abul Munzir wala dañ ko Abu Abdullah ni ngi noonu dañ koy Abu Bakr moom mi ngi gën a adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te mu euh, moom kon muy sëriñu imaamu Malik nekkoon sëriñu waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam euh, moom tam madi waa Madina la mu ne an abiihi muy baayam muy euh, an abiihi mu jëlee ko ci baayam te mooy Urwata ibnu Zubayr ibnu al-Awwam ibnu Khuwaylid al-Qurashi al-Asadi dakkantalam ne ko Abu Abdullah al-Madani radiyallahu ta'ala anhu euh, moom ci njaal bennu xilaafa muy ñaar fukkeelu at ak ñeent ci njaal bennu xilaafa Sayyidina Usman radiyallahu taala anhu ci la gane adduna mi ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Aisha bi ummul mu'minina radiyallahu taala anha at-tayyibatu bintu at-tayyib as-siddiqatu bintu as-siddiq radiyallahu taala anil anhuma mu Aisha bintu Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhuma ni euh, koy dàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tudde woon ummu abdullah moom mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu moo ko jullee ñu rob ko ci al baqiya al gharqad maanaam moom euh, imam euh, az-zahabi rahimahullahu ta'ala lim na ay xadisam ci seeru a'lamun nubala ne ba maam ci lu toll ci deux mille deux cent dix xadis la solo 174 moom mooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéetoo 54 xadis amma imam Muslim 69 xadis la wéetoo moom tamit ay xadisam ñu ngi fi kutubu sitta muy zawjun nabi di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna nabiyya nee na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na idha ightasala saa yu daan sangu min al-janaabati ci janaaba maanaam saa yu amee woon janaaba janaaba nag ñaar ñoo koy waral moom mooy ah maanaam mooy nit ki euh, euh, ànd ak soxnaam moo xam génn na man nuyu waaw wala déet wala boog mu génnee man nuyu loolu moom mooy waral janaaba léegi nag su fekkente ne moo xam dafa gént wala boog géntut waaye bu dee géntut dafa am maanaam su fekkente ne dafa am lu ko dal loo xamante ne comme masalan ndox mu tàng dal ko wala boog ak tiitaange wala boog euh, mooy yooyu noonu su fekkente ne bànneex bi dafa yëngatu ci moom ba mu génnee lu ëpp ci borom xam-xam bi dañuy waral ci moom mën yu dañuy waral ci moom cangaayal euh, farata waaye su fekkee ne nag bànneex bi yëngatuwut euh, maanaam ne dafa gaaw maanaam nekkul lu lu progrès dafa gaaw wala boog mu maanaam sakaram di jonjoo ak euh, ak di jonjoo ak par exemple benn morceau bu ci lëmës ak yu mel noonu mu waral ci moom ak ak bànneex googu loolu yëpp day waral ci moom cangaayal farata ñoom ci loolu duñ ko ci duñ ko ci duñ duñ ko waral lu dul su fekkente ne amu ci yëg-yëg waaw maanaam su fekkente ne waaye su dee ak feebar moo ko waral loolu du waral ci moom sangaayal farata masalan ki nga xamante ne dafa feebar feebar goo xamante ne man nii day génn ci moom ngir feebar bi loolu kooku sangaayal farata du war ci moom beneen bi ci moom mooy su fekkente ne dafa nekk koo xamante ne maanaam man nii bi génneewul ci kanamam maanaam ci ci zakaram bu dee góor la maanaam loolu mooy lan maanaam moom mooy su fekkente ne masalan euh, dafa am benn fu ñu ko fu ñu ko fu ñu ko bës euh, ci yaram bi wala yu mel noonu man yu bi di génne foofu loolu comme ci biir bi masalan euh, ñu defal ko ci sonde man yu bi man yu génnee foofu loolu du waral ci moom cangaayal farata waaye mu ne am am am nit ki noonu su fekkente ne dafa téye awram maanaam man yu bi maam dafa dafa dafa dafa euh, dafa am ban bànneex bi bi waral moom mu téye mu téye awram tamit ba man yu bi euh, taxaw loolu tamit boroom xam-xam yi mbooloo ci ñoom dañuy ne lu ëpp ci ñoom lu demee nekk xanafiyee rahmatullah alayhim ñoom dañuy maanaam ñi ci ëpp ñoom dañuy wax ne bu boobaa euh, man day bu ko téye après man yu bi génn ca gannaaw ba day waral ci moom cangaayal farata maanaam day waral ci moom cangaayal farata nit ki noonu loolu mooy waxul li ëpp ci borom mu xam yi mu am nag ci xanafi yi ñoo xamante ne loolu du waral ci ñoom cangaayal farata amma xanaabila rahmatullah alayhim moo xam génn na wala génnut bu fekkee moom moo téye man yu bi ba tax génnut loolu day waral ci moom cangaayal farata voilà maanaam bu dee moom maanaam dafa yëngatu yëngatu di génn mu yëg ne mi ngi génn mu téye sakar bi maanaam ci bunt bi ngir mu ban a génn ba mu taxaw bu dee xan bu dee ñi ci des du waral cangaayal farata waaye bu nee xanaa fi xanaa bi lay rahmatullah ñoom day waral ci ñoom càngaayal farata beneen euh, kon loolu am na yeneen acte yoo xam ne insha allahu taala danañu ci ñëw maanaam lu demee nekk jigéen ji bu fekkente ne mën yu dafa génn ci moom euh, ngir bànneex gi mu amee ngir ne waxoon nañ ne mën yu jigéen day jaune te day woyof bu génnewee ci moom bu boobaa day waral ci moom càngaayal farata amma su génneewul ci moom maanaam maanaam mooy mooy lan maanaam mooy ci góor gi ci borom këram la génne daal di génne dugg ci moom mu dem sangu ji bi mu sangoo ba noppi man yu booba tuur waat maanaam booba njàpp rekk koy wat du sang sangu sangaayal farata loolu du ngir ne du janaaba mm-hmm. dégg nga mooy yeneen ci bis kon sallallahu alayhi wa sallam su daan sangu cangaayal farata ngir mu ne ngir bi maanaam mi na janaaba maanaam min bi sababu yàlla maanaam ci sababu janaaba loolu mooy lan euh, maanaam yeneen ci bi sallallahu alayhi wa comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale woon moom mooy ne dafa fekk ne dafa jote ak soxna si mu ne bada a day daal di tàmbali fa xasala mu daal di raxas yada yi ay loxoom maanaam summa topp yatawadda u mu daal di jàpp kama kem ni nga xam ne yatawadda u moom lay jàpp wala salaati ci julli kon maanaam wax ji dañ ciy xamee ñaari bir bu bi moom mooy ne bu ñuy sangu farata li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxoo doon ko moo tax mu ne kaana nekkoon na koo xam ne mooy lii la baaxoo woon di ko def mooy nan mooy day njëkk raxas loxo yi raxas googu nag ñaar ñoo koy waral bu njëkk bi moom mooy ne dañuy raxas ngir Euh, ngir maanaam tilim bu loxo yi tilim ak salte bi nga xamante ne moom la salte ngir ne amaan na daf ci am lu ci dal bu dama nekk man yu bi laal ko wala leneen laal ko wala loo xamante ne dafa tilim maanaam muy boobu wala boog mu nekk raxas bi nga xamante ne moom la ñuy raxas ci li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon te ñu gisoon ko ci kitaabul wudu mooy wa idha istayqaza ahadukum fal fal yaghsil yadahu thalathan qabla an yudkhilahuma fil ina'i fa innahu la yadri ayna batat yaduhu gisoon nañ ko ci kitaabul wudu hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne su fekkente ne dafa am kenn ci yéen koo xamante ne dafa yeewu ci ay nelawam maanaam bu yeewoo mu ne ba laataa muy jël loxoom di ko dugal ci ndax li na ko yoon maanaam di gis ne yeewu bu ñu yeewoo ci ay nelaw raxas gi nga xam ne moom la ñuy raxas ñetti yoon yooyu dafa gën a feddali ku bokkut ak raxas gi nga xam ne moom la ñuy raxas ñetti yoon ngir mën a jàpp ngir mën a balaa ñuy gallax di ko ferax di ko fiiru du boobu bii loolu moom moo tax booy sangu farata su dee cangaay gi dangaa yeewu ci ay nelaw raxas googu ngay raxas loxo bi ñett yoon bokkut ak tey boo doon sangu farata noonu rek te loolu amul niki noonu raxas gi nga koy raxas ñetti yoon soo jugee ci jàpp kooku moo gën a feddaliku ci ci sunna amma Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp sax ne foofu loolu farata comme li nga xam ne loolu lañ ko gisoon ak ku mel ni imam Ishaq ibn Rahawayh rahmatullahi alayhi ak ku mel ni Zahiri rahmatullahi alayhim euh, kon mu ne su fekkente ne kon nit ki dafa yeewu ci ay nelawam maanaam maanaam di gis ne kon fii raxas googu kon mën naa nekk benn ci ñaar yooyu kon xam ne raxas googu kon ñetti yoon lay raxas loxo bi mu ne ginnaaw gi nag mu daal di jàpp kenn ni ñuy jàppoo bu ñuy julli mooy lan mooy ne comme ni ñu xam ne kuy julli ni muy jàppoo te loolu li li waral lii nag mu wax ko mooy ne day bañ ñu jàpp ne euh, jàpp gi lu xaw la rek mooy day day day day day raxasu rek déedéet maanaam day jàpp waaye fii mu am benn mbir moo xamante ne insha allahu taala dinañ ñëw ci bu ñuy wax ci wàllu gallax di ko ak serax di ko ak fiiru mu ne suma topp yu dosalu mu dugal asabi'ahu ay baaraamam filma i ci ndox mi fa yu xallilu mu daal xàll bihaa ci moom usula sha'rihi maanaam cosaani maanaam cosaani bu karawoo yi maanaam li gis ne kon karaw gi bu dee dañuy sangu faya farata karaw bi cosaanu karaw bi la ñuy raxas maanaam fi bopp fi karaw gi di saxee loolu la ñuy raxas am naa li nga xam ne moom moo aju ci létt yéeg yooyu loolu daañ ci ñëw insha allah mais cosaanu karaw gi la ñuy raxas obligé wul karaw gi ci boo boppam li nga xam ne moom mooy walangaan ci karaw gi loolu obligé wul nga nga nekk ci di ci sonn li ngay sonn mooy ci karaw gi di saxe loolu moom moo tax mees bi du du tere cangaayal farata gi ba mu def insha allahu taala daal ñëw ci beneen teqantal bi li borom xam-xam yi di ci wax rahmatullah lépp yi du ñoom ñooy problème ci cangaayal farata lii problème ci cangaayal farata maanaam li mees fi mu garaawee ci njàpp la comme niñ ko waxee woon ngir masaa bi problème mu masaa bi la te loolu moo gën a garaaw encore alors que bu dee ci wàllu càngaayal farata bi bu ndox mi laalee der bi loolu moom moo tax moo tax mu ne fattaharu baatu fattaharu maanaam mooy nga raxasu nga laab lu sa yaram bépp laab maanaam mooy ne fi sa bopp karaw yi di saxe tamit na ci ndox mi laab loolu moom moo tax tamit bu dee sikkim la tamit dañ koy xàll moom tamit ci wàllu càngaayal alors que bu dee ci njàpp la xàll gi du war su fekkee sikkim bi dafa fat waaye bu dee da ngay sangu sangaayal farata xàll gi day daal di war su fekkee donte sikkim bi dafa fat ngir lan ngir ne ndox mi dafa war laal ci der bi ne waaye loolu tamit jarul jëfandikoo ndox mu bari bari insha allahu dañ ko leeral dinañ ci ñëw insha allahu ci hadith naa Jaabir bi radiyallahu anhu mais li nga xam ne moo ci war mooy rek ndox mi boo ko jëlee nga def ko ci sa bopp bi bu boobaa day tooyal karaw bi day tooyal der bi ndax karaw du téye ndox karaw boo ci sottee ndox mi ndox mi day dugg léegi bu boobaa da koy def da koy def nii rek mu jeex kon loolu moom moo tax mu ne mu ne moo tax mu xàll ko mu koy xàll dégg nga muy mooy taxliil bi nga xam ne moom lay tax xàll euh, cosaani karaw bi su topp nag yasubbu mu daal di sotti ala ci boppam salaasa ñett xurafin ci ay tànk bi yaday yi ci ñaari loxom yu tedd yi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom mooy lan mooy mooy lan lay def mooy day jël ndox mi nii daal di am na ci yeneen yoo xam ne daf ko gën a leeral maanaam yu nekk ci sunan yi mooy lan lay def mooy day njëkk tànk nii bu tànkee mu daal di koy sotti ci ndeyjoor bi mu sotti ko ci wàllu ndeyjoor bi nii xal daal di jël beneen bi ci def ndox mi daa di sotti ci wàllu càmmoñ bi ginnaaw bi mu jëlaat sotti ci digg bi muy ñetti yoon mooy ñetti tànk yooyu nga xamante ne moom lay tànk mu ne summa topp nag yu fii du mu bëbbal almaa ndox mi ala jildihi ci deram kullihi lépp maanaam bu boobaa ci deram bi lépp lépp lépp mu daal di fay euh, daal di fay jaarale ndox mi daal di koy jàllale ndox mi loolu insha allahu taala am na yeneeni masala yoo xamante ne aju nañ ci su ci xadis bi dinañ ci ñëw ci yeneeni xadis insha allahu taala ndax euh, xadis yu bari dañuy dinañ bi gën di ñëw ci leeral buntu yi insha allah par ndànk ndànk waaye li imam al-Bukhari rahimahullahu taala li nga xam ne moom moo taxoon ñu indi xadis bi ci buntu bi mooy li mu wax ne summa yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salat topp mu daal di jàpp kenn ñi nga xamante ne noonu lay jàppoo ngir mën a julli euh, xadis bii Euh, imaam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci xadis numéro deux cent soixante deux ak deux cent soixante douze imaamu euh, ci ci ci kitaabul musli ba tey maanaam xadis bi ci kitaabul musli rek la ko imaam al Bukhari indi rahimahullah imaam euh, muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro trois cent seize ñaari yoon ak xadis numéro trois cent vingt ak xadis numéro trois cent vingt et te it mi ngi ci Muwatta ñoom ci mu Muwatta lañu ko jëlee mm-hmm. comme imaamu Malik rahimahullah comme niñ ko gisee ci suñu càllale gi ci xadis numéro 109 ak xadis numéro 111 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 241 ak 242 imam euh, At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 104 imam An-Nasa'i moom ak imam Ahmad ibn Hanbal lu bari lañ ko indi. rahmatullah alayhim imam Ibn Maaja indi na ko xadis cinq cent soixante mu nekk kon xadis boo xamante ne euh, aljamaa dañ ko solo wallahu taala a'lam mu ne xaddathana qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi xaddathana Muhammad ibn Yusuf te moom mooy al-Firyaabi amma al-Kirmaani dafa ni Muhammad ibn Yusuf bi al-Bikandi la waaye Muhammad ibn Yusuf bi nga xam ne moom mooy li ne al al al Firyaabi la rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent douzième année ginnaaw al Bukhari solo na ci moom directement ñi ci solo nañ ci moom waaye dafa am intermédiaire mu ne qaala haddathana Sufyan te moom mooy Sufyan ibn Sa'id ibn euh, Masruq ibn Thawr as-Thawri rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Kufi moom itam euh, mi ngi euh, gane adduna moom rahimahullahu taala quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ay xadiisam ñi ngi tamit ci kutubu sitta mu ne anil imam al-Kirmani moom dafa jàpp ne Sufyan bi ibnu Uyayna la rahimahullah moo tax al-Hafiz na xaw ma fu mu dogoo ci loolu dégg nga mu ne anil A'mash te moom mooy Sulayman ibnu Mihran al-Kahi al-Asadi al-Kahili rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad al-Kufi moom it waa Kufa la nekkoon imam bu mag bu foofa comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee gën a na cent soixante et un gën a adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent soixante cent quarante-cinquième moom cosaanam di ci waa Tabaristan la moom dafa amoon ay laaj ci ay bëtam moo tax ñu naan ko al-A'mash waaye turam moom mooy Sulaymaan ibnu Mihraan al waaye li mu gën a siiwee mooy al-A'mash rahimahullahu taala nekkoon imam bu mag foofu tamit ci Kuufa man an an Salim ibn Abil Ja'd Salim ibn Abil Ja'd gisoon nañ ko ci kita ci euh, kitaabul wudu'i ci baabu at-tasmiyatu fil wudu'i wa ah, maanaam tasmiya wa fil wiqa'i maanaam ci buntu boobu xadis boobu noonu ko indiwoon ah, moom mii moo ko solo woon mooy Salim ibn Abul Ja'd te Abul Ja'd turam moom mooy Rafi' al-Ghatafani rahimahullahu moom tamit waa Kufa ah, moom moom am na ay ay ay ay ay ay frère maanaam ñoo xam te ak Abdullah ak ak Ubayd ñoom ñëpp seen papa mooy Abul Ja'd bi nga xamante ne moom mooy Rafi' al-Ghatafani rahimahullahu ta'ala moom mi nga xam ne moom mi ngi génn adduna moom Salim ibn Abul Ja'd quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Kurayb te Kurayb moom mooy mawla Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mooy ki nga xam ne mawlaana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala moom moo ko goral te moom mooy Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi rahimahu rahimahullahu ta'ala dàqantalam nekkoon Abu Rishdin moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon bokkoon tamit maam Kurayb bokk ci asmaa'ul mufrada yi nga xamante ne ci kutubu sitta moom rek moo ci noonu noonu waxoon nañ la tamit ne ñeenti xadiis kese la solo ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu maam la moom yi ci def yépp maanaam ay bind la mukaataba la maanaam ne Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu moo ko bind ay eh, ay maanaam moo ko bind ci ay téere ay leetar ak bindal ko ay xadis tamit maanaam ci xadis yooyu noonu nga xam ne moom moo ko bindal yooyu ci lay jëlee ci moom waa tax eh, li ci ëpp dañ naan an Kurayb an Ibn Abbas hmm. radiyallahu taala anhuma moom it ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an ibn Abbas te moom mooy mawlaana Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Hashimi radiyallahu taala anhuma dàqantalam nekkoon Abul Abbas waxoon nañ tamit ne ñaar ñi nga xam ne ñoom la seen dàqantal nekk Abul Abbas ci saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci moom moo ci gën a siiw mooy moom nii ñaareel bi comme niñ ko gisee woon moom mooy Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu taala anhu moo mawlana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mi ngi gane adduna ñetti at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna ci soixante-huitième année ginnaaw gàddaayu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy almuksiruna ñi ëpp li nga xam ne moom lañ soloo ci seen i xadis ci ay xadis ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom musnadam mille six cent soixante xadis la boo xamante ne muttafaqun alayhi yëpp soixante-quinze la amma imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa wéetoo cent vingt xadis imaamu Muslim moom daal di wéetoo neuf xadis ci ay xadisam moo tax Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dafa bokk daanaka ci exception yi nga xam ne imaam al-Bukhari dafa solo lu bare bari ci ay xadiisam yoo xamante ne imaam Muslim solowu ko radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne an Maymuna te moom mooy Maymuna bint Haaris al-Hilaali radiyallahu ta'ala anha Euh, moom muy di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee denc mi ngi ko denc ci juróom-ñaareelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom turam barra la nekkoon waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko soppi nekkoon no barra déedéet bul bul wax barra tul waxal maymuna maanaam ngir bañ bi doon bañ masalan euh, ñu ne waaw ana yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min ayna jaa min barra maanaam Euh, wala boog intaqala min barra maanaam dafa toxu toxoo na ci bar xam nga mooy ku baax mm-hmm. lu wala lu baax rek lépp lu baax ñu ne jugee na ci lu baax maanaam loolu leen doon bañ maanaam di di wax yooyu mu ne ñu ne ah non non léegi changé ko tuddee Maymuna mu nekk tur waaye mu nekkaale loo xamante ne ak ak kii la ak euh, euh, maanaam mooy koo xamante ne Maymuna li muy tekki mooy koo xamante ne biram dafa barkel voilà mm-hmm. maanaam ak ak ak ak voilà ak ak yumnu daf cee nekk ak yombal daa nekk ci ay mbiram maanaam mooy Maymuna dégg nga radiyallahu taala anha moo nekk soxna ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mujjee denc Euh, ci umratul qada la ko la la la ci li a siiw ci wax borom xam-xamu siira yi rahmatullahi alayhim moom mi ngi génn adduna euh, ci cinquante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ne soixante-troisième année la wax nañ tamit ne soixante-sixième année la ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom moo tax moom moom sœur ci Lubaabata mooy euh, Lubaabatal Kubra bi nga xamante ne moom mooy yaayu Seydina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anha ñu koy wax Ummul euh, euh, tamit Lubaabata as-Sughra tamit am na te mooy Ummu Xaalid mooy mooy mooy yaayu Xaalid ibnul maanaam ak ki nga xam ne moom mooy Asma bintu Umays maam maanaam ñoom tamit ñoo bokk euh, benn ndey bi leen jur niki noonu Zeynab bint Xuzayma tamit maanaam ñoom ñoo bokk benn ndey bi leen jur euh, moo tax euh, kon sayyidat Maymuna moom radiyallahu ta'ala anha dafa nekkoon bokkoon ci kër goo xamante ne kër gu màgg la niki noonu kër gu barkeel la di ay saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom soloon nañ ci moom juróom ñaari xadiis te Euh, ci saxiix yi maanaam muy treize xadis boo xamante ne moom mooy bu ñu leen boole ñoom ñëpp mu juróom-ñaar yoo xamante ne ci ñu ci saxiix yi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala benn xadis rek la wéetoo amma imaam Muslim juróomi xadis la wéetoo ci euh, xadis sayyidat Maymuna bi radiyallahu taala anha muy zawju nabi di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaalat moom neen annaha qaalat moom dafa wax ne tawadda a jàpp na rasulullahi ndawal yàllali sallallahu alayhi wa sallam wudu'ahu jàpp ga muy jàpp li salaat ngir julli xayra rijlayhi ba mu def xayra ba mu def rijlayhi ay tànkam maanaam nga gis ne fii kon lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko waaye ci xadis bi wuuteeg xadis sayyidat Aisha bi xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu anha leeralul naka la doon jàppoo maanaam dafa leeral rek euh, jàpp li mais noonu la ko defee boo looloo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ndax ijmal la maanaam euh, mujmal la ak ba maanaam mujmal ak mubayyan la maa ndax ijmal la ak bayaan mooy ne ndax sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa tënk xadis bi dafa tënk wax bi wala dafa nekk loo xamante ne mu mutlaq la ak muqayyad maanaam lu ñu tënk la ak lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu joyal wala dafa nekk loo xamante ne euh, voilà maanaam mooy loo xam ne dañ ko bàyyi na lii ñëw pour préciser mbir mi mais dafa am ay jamono wala boog rek ne dafay fekk ne yeneen ci bi saa da daan def léeg-léeg lee mu def lii maanaam lan moo ci xew loolu moom moo tax wala boog te loolu bu fekkente ne mujj bi la loolu dafay supposer benn mbir moom mooy ne ñaari wanag yi ñoo wuute woon maanaam wanag gi nekkoon kër may Sayyidat Maymuna radiyallahu anha dafa wuuteeg wanag bi nekkoon kër sayyidat Aisha radiyallahu anha ngir ne wanag bi nekkoon kër sayyidat Maymuna radiyallahu anha foofu bu daan sangu ndox mi da daan euh, tooy maanaam da daan euh, suuf si da daan mën a dal ci kawam ndox mi da daan tegaloo bu ndox mi di tegaloo loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi day jàng day sangu ba pare doo ko raxas yi walla bu fekkente ne nag ne fële la daan euh, fële dafa wow dafa daan def maanaam bu daan sangu ndox mi day gaawoon suuf suuf si day naan ndox mi bu boobaa bu boobaa day daal di jàpp daal di ba jàpp li lépp jeex mu raxasaale tànk mu doog a tàmbalee sangu leneen li ci def ci sang bi mooy bopp bi après li ci def ci bi rek lay daal di doon maanaam euh, loolu moom mooy euh, loolu moom mooy di benn ci dégg-dégg yi loolu moom moo tax xanafiyee euh, masalan rahmatullah alayhim ñoom noonu lañ déggee mbir mi maanaam ni ñu ko déggee mooy ne su fekkente ne suuf si euh, ndox mi dafay dafay dafay dafay dafay taa ak it ne day tilimal maanaam loolu boo raxasee mbir mi day dal tilim ta takkal sa tànk yi kon nga mujjee ko nga bàyyi ba lépp pare nga doog koo mujjee bu ko defee da nga koy pare rek génn wanag wi mm-hmm. wala bu fekkente ne nag du loolu loolu bu boobaa euh, nu ne mën nga defee nu ne am maa ñi nga xamante ne ñoom nga Shafi'i ak maanaam Maliki rahmatullah alayhim ñoom it noonu lañ ko soppe waaye euh, ñoom euh, da maanaam man dub la ci maanaam dañ ko dañ koo sopp daal maanaam ne nga indi teqantal bi rek su fekkente ne suuf si ñoom it noonu lañ ko maanaam ci gàttal daal mënat ne wax ni daanaka ñëpp noonu lañ ko doxale ba mu des Shafi'i yi mm-hmm. Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo jàpp ci lii gën a bari ci ñoom ne euh, bu sayyidat maanaam bii ni nga xamante ne moom mooy ni sayyidat Maymuna radiyallahu ta'ala anha ni mu doxalee nii euh, loolu dafay nekk loo xam ne day ràññeeku dafay ràññeeku saa su maanaam dafay ràññeeku saa su nekk et que bële mujmal la bii moom mooy mu bayyan mm-hmm. waaye ñoom am nañu ñetti wax yëpp am nañ ñetti wax yëpp euh, kon maanaam ñetti wax yi mooy lan maanaam bii mooy ñetteel bi ñaaree ñaar ñaari njëkk yi comme niñ ko waxee woon ni fuqaha yu noonu la ñuy waxee bu njëkk bi moom mooy lañ war a def bu mujj moom mooy bu ñaareel bi moom mooy ne bii la war a def ñetteel bi moom mooy teqantal bi mm-hmm. voilà dégg euh, moo tax imaam mu daal di ci teg ne mu daal di jàpp mu ne wax xasala mu daal di raxas ni ki noonu maanaam te da ngay ne li mu wax ne tawadda rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wudu'ahu lis salaati ghayra rijlayhi loolu moo tax imam al-Bukhari indi ko fii rahimahullah maanaam moo tax mu indi xadiis bi fii ne dafa doon jàpp moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni muy jàppoo buy julli ba mu def li nga xam ne moom mooy tànk yi mu ne wa ghasala mu daal di raxas itam farjahu ak pëyam maanaam mu raxas mi nga xam ne moom mooy pëyam wamaa ak lépp loo xam te ne asaabahu laal na ko minal aza ci lor gi maanaam ci li nga xam ne mooy lu tilim li te loolu bu boobaa wax jii nag maanaam euh, taqdim ak taxiir daf ci am maanaam ngir ne loolu la ñuy njëkk def balaa ñuy jàpp balaa ñuy raxas euh, balaa ñuy raxas euh, balaa ngay def jàpp benn benn bi ginnaaw bi nga xam ne moom nga raxas sa loxo yi balaa ngay dem jàpp benn benn bi ci lay raxas li nga xamante ne moom mooy euh, pëy bi ak lépp loo xamante ne mooy pëy bi mooy awra bi ak lépp loo xamante ne dafa euh, dafa sobewu maanaam sobe gi daf koo laalaale maanaam mooy man yu bi wala li nga xamante ne bu dee man yu bi la boobaa dañ naan ci Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim comme ñoom jàpp ñu ko sobe dañ naan rek lu takkale lu tilim bi am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki ak ak uh, Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom jàpp nañ ne sobe la kon ñoom dañ ciy daal dugal daal di baatu tu baatu azaz yi tuddee ko sobe muy ñaar beneen bi ci def moom mooy su fekkente ne lu demee nekke wadd yu la ak yu mel noonu wala boog mag yu loolu moom dañ koy daal di tuddee tout simplement sobe waaye kon ala kulli xaalin mooy li takk ci nit ki rek maanaam kon dañuy raxas uh, pëy bi waaye tamit ak li takk ci ki rek kon bu boobaa ñu daan ci xamee raxas diggante jumbax bi ba ci óom yi loolu du farata maanaam du du loo xamante ne moom lañ naan loolu lépp lañu war a raxas déedéet cër yi kese moom mooy li nga xam ne moo ràññeeku ci raxas ko ak fi nga xamante ne moom la takk waaye comme lu ci ëpp diggante boobu lay takk moo tax ñu ko noonu mu nekk rek loo xamante ne dañ koy sopp beneen mbir bi nga xam ne moom moo mat a bàyyi xel mooy loolu boo koy raxas da nga koy yéene waale ci biir ci biir cangaayal farata maanaam booy sangu cangaayal farata faaw nga yéene waale loolu ci biir cangaayal farata bi bul maanaam bul ne bul raxas loolu noonu rek bu fekkee yéene woo ko ni ci cangaayal farata gi la bokk soo ci yéene wul da raxasaale ko encore beneen yoon te bu boobaa bu fekkente ne da nga raxas sa cër yu bëri ba noppi nga doog koo raxas maanaam tey masalan il faut que ñu comprendre ne bu may bu ñu sangu sangaayal cangaayal farata su ma raxasee sama loxo yi ñetti yoon nii mooy raxas bu njëkk googu ñu doon wax ngir yeewu wala li tilim li muy benn ñaareel bi ci def moom mooy damay raxas li li nga xam ne moom mooy maanaam nit day raxas pëy yi ak lan ak lépp loo xamante ne fépp fu mbir mi fu am takk-takk boobaa bu ñu ko raxasee loolu mu yéene ci ni ci cangaayal farata gi la bokk lépp lu ma xis ba raxas nag bu ma ñëwaatee dootuma ko raxasati bu may ma ma doog a jàpp benn benn maanaam ma jàpp benn benn bu ma ñëwee ba ci bopp bi ba ci bopp bi moo tax fii ngay gisee euh, xam nga xalis bële dafa ni dafa jël ay baaraamam xàll bopp bi maanaam mooy xàll karaw bi su ko defee mu mën a ubbeeku mu daal di jël ñetti tànk ko dox sotti ko ci anam diñ la ko waxe sànk mooy ndeyjoor bi ngay njëkke après càmmooñ bi après ci digg bi baax ma léegi bu def comme sànq yi ci ngay gisee ni xadisu euh, sayyidat Aisha bi radiyallahu anha ak xadis sayyidat Maymuna bi radiyallahu anha boolee leen ci anam kooku amaan na mooy li ràññee ko mooy ne maanaam en dehors du fait que léeg suuf si walla wanag bi ñuy sangoo moo mel nii wala melul ne nga bàyyi tànk yi mu mujj amaan na loolu day daal di mujj da leen di boole mu nekk mujmal ak mubayyan wala boog mutlaq ak muqayyad maanaam nga mujjee ko soo paree nga def loolu ba noppi maanaam ginnaaw bi nga defee lool yii yëpp nag maanaam comme raxasoon naa sama loxo dootuma ko raxasat raxasoon naa sama xar kanam dootuma ko raxasat sotti naa ndox ci sama bopp bi ñetti yoon nii ba ndox mi dugg ci bu baax fii këpp dootuma ko defati waaye fii mu am benn teqantal bu mat a bàyyi ci jàpp benn benn bi euh, ndax jàpp benn benn bi loolu dinañ ci ñëwaat insha allah ndax am na fi na baabul ghusl marratan marra imam al-Bukhari rahimahullah ci kanam mi ngi koy leeral ngir ne borom moom yi dañ cee wuute ndax ñett yoon lañ koy def wala benn yoon lañ koy def loolu daan ci ñëwaat waaye su waaye nag am na loo xamante ne moom faaw dama koy def ñett yoon su fekkente ne damaa jóge ci ay nelaw mooy gallaxndiku bi ak seraxndiku ki fiiru ndax xadiis abu hurayra bi radiyallahu anhu ne man istayqaza min nawmihi falyansur salaasa su ku jóg ci ay nelaw na seraxndiku ñetti yoon lu tax mu ne fa inna shaytaana yabiitu ala xaysuumihi ndax seytaane day fanaan ci paxi baxtan bi maanaam kon nga gis ne foofu bu ma bu dee damay doog a jug ci nelaw benn benn donte bu may def yëpp maanaam bii ñett lay doon waaye gàllax ni ku seerandu ko comme ak fiiru comme ñoom ñett ñooy ànd bu boobaa moo tax te bii moom mooy tax may def ñett yi waaye comme ñooy ànd moo tax may def yooyu ñett yoon loolu tamit masala la bu mat a bàyyi xel boobaa mu doog a raxas sama xar kanam benn yoon raxas sama loxo ba ci coon kii benn yoon jël ndox mi sotti bopp bi maanaam maanaam bu dee aw ba karaw moom comme nii ma mel fi mu toll jarul de mais boo amee karaw karaw ñun suñu karaw ñun wolof yi itam maanaam pour majorité bi ñun sénégalais yi daanaka jàpp de ndax bu wuñ karaw boobu bari buy tax ñu naan nañ xàll karaw geeg yooyu ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam karawam dafa yeggoon ba ci mbagg yi bokkul ak ñun ñi nga xamante ne suñu karaw yi dafa tuuti. bu boobaa ñun dañ koy xàll duñ ko xàll jaru ko dañuy jël ndox mi rek sotti ci ndeyjoor jëlaat beneen ndox sotti ci càmmoñ jëlaat beneen ndox sotti ci digg bi ah rek euh, jonj boobu jonj noonu mu jeex kon contrairement ak bu may jàpp su may jàpp damay masaa rek bàyyi loolu mooy su may jàpp waaye su may sangu farata damay jonj pour lan ngir mu mën a laal der bi ndox mu mën a laal der bi su ma yegsee ginnaaw gi nag ma daal di raxas sama yaram bi tàmbale côté ndeyjoor bi mboolem li ma nga xam te ne naa ko raxas te mooy loxo bi ba fii bii moom dootu ma ko raxasati léegi partie yi laay raxas diggante bi itam dootu ma ko raxasati ndax raxasoon naa ko avant fii rek laay raxas yeel bi moom laay raxas baax na su ma paree loolu lenn rek samay def sax mooy après euh, damay raxas sama kanam parce que ndeyjoor bi laa raxas ginnaaw gi ma raxas càmmoñ bi léegi lan mooy def mooy sama kanam nii ak sama ginnaaw su ma ko raxasee nii jeex na luy def mooy raxas tànk yi ba ci ba ci dojoor yi wala ba ki nga xamante ne jotuma ko woon a raxas wala boog bu dee dafa am lu ci tiis ci sama yaram ma raxasaale loolu ba foofa génn dem sama yoon pare na loolu mooy cangaayu ak farata gën a mat amma cangaayu ak farata gi nga xamante ne moom boo ko defee ñëpp bu xam nañ ne baax na mooy dinañ ko gis insha allah ci hadith sayyidina Jubayr ibn Mut'im bi tamit radiyallahu ta'ala anhu daañ ko gis insha du dara lu dul jël ndox mi rek xup xuppoo mu jël ndox xuppoo génn dem sa yoon loolu boo ko defee sa cangaayal farata wér na voilà amul leneen lii dafa gën loolu moom moo tax hadith say euh, sayyidat ummu afiya bi radiyallahu anha gisoon nañ ko ci kitaabul wudu mooy bi sayyidat maymuna radiyallahu anha génne ak sayyidat euh, zaynab radiyallahu di soxna ye di di di doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni fabda'na bi baya bi mayaaminiha wa bi a'dha'i wudu'i minha tàmbali leen ci ndeyjooram yi ak ci cëri njàppam yi ci moom ngir teraanga gi cëri njàpp yi am moo tax ñu tàmbalee di jàpp laataa ñu sangu cangaayam faram bu lii leer na masala yëpp leer nañ dégg nga mu ne kon nag summa topp nag afaada mu daal di bëbbal alayhi ci kawam almaa a ndox mi bëbb mooy sotti rek loolu bëbb bëbb mooy comme na euh, comme li alqoran wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i seen bët yaa ngi bëbb ci rangoñ maanaam maanaam mooy fees na bay tuuru ci rangoñ loolu rek lay tekki maanaam bëgg mooy loolu mooy tuuru sotteeku du jóge ci kaw di wàcc ci suuf mu ne kon nag euh, loolu lay def maanaam afaada day daal kon da ngay gis ne kon ci kaw lay tàmbalee loolu tamit dafa bokk ci liñ sopp ci njàpp ci ci cangaayal farata mooy di booy raxas da tàmbalee ci kaw wàcc ci loolu tamit dañ ko cee sopp maanaam summa topp nag naxaa mu euh, daal di daal di daa di sori la daa di daa di daa di sori la riji lay ñaari tànkam yi maanaam mooy mu daal di koy sori la fi nga xam ne foofu la taxawal fa xasalahu moom mu daal leen di raxas haadihi lii xusluhu lii mooy cangaayam minal janaaba ci cangaayal farata am na nag ci boroom xam-xam rahmatullah ñu ne Salim ibn Abi Ja'd moom moo moo wax lii maanaam moo jeexalee wax ji haadihi xusluhu minal janaaba waaye ak lu mën ci xew Euh, wax am na ñu ne sayyidat Maymuna ci boppam radiyallahu anha moom moo ko waxee nii radiyallahu ta'ala anha hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah indiwaat na ko ci hadith numéro deux cent soixante ak hadith numéro deux cent quatre-vingt-un maanaam ba tey mu nekk ci kitaabul ghusl foofu rek tamit la indi hadith bi imaamu Muslim indi na ko ci hadith numéro trois cent dix-sept imam an-Nasa'i indi na ko ci hadith numéro deux cent cinquante-trois quatre cent 419 ak 428 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci hadith numéro 26798 loo kon ci waa kutubu sitta euh, imam maanaam ñett ñoo ko indi ci kutubu sitta ñett indiwul ko ñett ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko indiwul moom mooy imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Majah rahmatullahi ala al-jami' qaala imam Bukhari rahimahullahu ta'ala daal di teg ne baabu ghusli rajuli ma amraati maanaam baabu buntu maanaam ghuslu rajuli sangu sangu góor ma ànd ak imraatihi soxnaam maanaam nga gis ne kon buntu bi da ngay gis ne maanaam dafa mel ni laaj bi ñëw mooy waaw sayyidat Aisha radiyallahu anha ak sayyidatu Maymuna radiyallahu anha ne ñoom nan lañ xamee ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam nii la daan sangoo farata maanaam euh, naka lañ ko xamee maanaam bu boobaa euh, mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da doon sangoondoo ak moom ak ñoom loolu day tegtale maanaam rafet rafetu dëkkaale gi nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rafetoon ak dëkkaale ngir ne bëri na ñoo xamante ne maanaam du ñu sangoondoo ak seen soxna yi abadan am na ñoo xam ne xamuñu sax ne baax na maanaam am na sax ñoo xam ne moom xamuñu sax ne baax na fa yàlla tere ñuy jàpp ne gën naa gënut maanaam. alors que dafa bokk ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy di sangoondoo ak sa soxna ngeen di sangoondoo farata te ah, loolu day yokk bëggante te day yokk maanaam ak jaxasoo ak bennoo loolu daf ko yokk ah, moo tax kon ah, sangu googu ni mu nekkee sunna ni dañoo war a sangu sangaayal farata nga gis ne imaam al-Bukhari rahimahullahu indi ko ginnaaw ba mu indee gi ñuy jàppoo ndox ngir ne mënoon na jiital buntu bi waaye ngir ne buntu bële moo gën a jege moo gën a jege kitaabul wudu mu doog indi buntu booba waaye buntu bii dañuy gis ne mënoon naa jiitu ngir bu ko defee yeneen yi ci def yépp ñu xam ne ci lii la jóge waaye nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullah nosin bu rafet bi nga xam ne tamit noonu la nosewee téeréem bi dégg kon mu wax ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaab ilayhi haddasanaa Adam ibn Abi Iyaas te moom mooy Adam ibn Abdurrahman dakkantaan ne kon Abul Hasan al-Baghdadi ni ko noon Abul Abul Hasan al-Asqalaani al-Khuraasaani dañ ko ta'ala moo dañ ko xam al-Marwazi ngir ne dëkkoon na Maroc rahimahullahu taala rahmatan wasi'a muy imam bu mag nekk sëriñu imam al-Bukhari rahimahullah génn adduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom ñëpp solo nañ ci moom ci mu am inter mais maanaam sonnoon nañ ci moom ay hadith maanaam seen sëriñ direct la sans mu am intermédiaire rahmatullah alayhi imam Abu Dawud imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solowul ci moom comme li nga xam ne noonu lañ ko doon leerale qaala mu ne haddathana ibnu Abi Zi'b te moom mooy imaamu waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam te moom mooy Muhammad ibnu Abdurrahmaan ibnu al-Mughira ibnu al-Haaris ibnu Abi Zi'b moo tax ñu naan ko ibnu Abi Zi'b dàkkantaam nekkoon Abul Haaris al-Madani rahimahullahu taala mu génn àdduna cent cinquante-huitième ane ginnaaw gàddaa Yonent bi sallallahu alayhi wa nekk imam bu magga magg foofu rahimahullah euh, mu ne ani Zuhri te mooy imaamu moom it maanaam euh, moom moo moom mii imam az-Zuhri moom sëriñ la ci ñoom imam Malik noonu la nekkee tam sëriñ ci ñoom imam Ibn Abi Zi'b rahmatullahi alayhi ñoom Sulaymaan ibn Harb rahmat euh, euh, Sulaymaan ibn Bilaal plutôt euh, rahmatullahi ala al-jamii moom an az-Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab moo tax ñu moo tax ñu naan ko ibn Shihab ngir dàkkantele ko bàyyam Shihab boobu di ibn Abdullah ibn Harith ibn Zuhra sax moo tax ñu naan ko az-Zuhri ngir bokk gi mu bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam ci wàllu yaayam bu yaayam maanaam ne Zuhra bi nga xam ne moom mooy Euh, pap moom mooy yaay papay Wahb Wahb moom mooy papay euh, sayyidat Amina radiyallahu anha bi nga xam ne mooy yaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy kon Zuhrata di ibnu Kilab maanaam di doomu Kilab di doomi Murrata doomi Kaab doomu Luway doomu Ghalib moom mi nga xamante ne Ah, moo tax foofu ci kilaat foofu la bokkee tamit ak maam bu góor ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dàkantam nekkoon Abu Bakr al-Madani rahimahullahu taala comme niñ ko waxee woon mu dundoon soixante-quinze ans gane adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon na ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha as-sab'a moom mu jële an Urwata kenn cax ci fuqaha as-sab'a moo Urwata ibn Zubayr ibn nañ ko léegi radiyallahu ta'ala anhuma an Aisha mu jëlee ko ci tantam sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat nee na kuntu nekkoon naa koo xam ne axtasilu dama daan sangu ana man wan nabiyyu ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min ina in ci benn ndab waahidin bi nga xamante ne benn la maanaam ndab loo xamante ne benn kese la ah, ah, ma ah, min qadahin muy muy këll goo xamante ne yuqaalu dañuy wax dañ koo dañ doon wax woo ñeel ko al faraq euh, moom faraq la tudd euh, faraq nag moom mooy ñetti saa ndax waxoon nañ ne la benn saa moom mooy euh, moom mooy maanaam ñeenti mudd mudd moom moo war mooy tolloog six cent vingt huit millilitres maanaam six cent vingt huit millilitres lay tolloog à peu kon muy zéro virgule six cent vingt huit litres mooy boo jëlee genn butéelu litre bi euh, waaw bi bi litre ak lu teg la waaye boo ko xoolee nii lii mooy mudd à peu près maanaam mu def koo nattee fii ah mudd mooy lii léegi euh, moom mooy tolloog deux virgule cinq cent douze moom mooy saa moom lat la daan sangoo daan ko gis léegi insha allah euh, deux jàpp cinq jàpp cinq mudd ñetti saa nag mooy sept virgule cinq cent trente-six litres kon loolu mooy farq maanaam lu tolloog loola loolu la daan def ñoom ñaar ñu ñu ci daan sangoondoo maanaam ñoom ñaar ñu ci daan sangoondoo ci ndab lu mel noona maanaam kon fii dañ ci xamee ne ndab li nii la tolloon moom nag lañ daan tuddee faraq ngir ne ndab li bu feesee loolu la daan def waaye tegtalewul ne lépp daraan fees dellu ñu ñuy doog ci sangu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala ci bunt bi ci tegu mu tuddee ko baabul ghasl bis sa'i wa nahwi maanaam ngir rek ba nga bañ a comprendre ci xadis bii ne farax bi yëpp lañ daan sangoondoo maanaam sept virgule nangam litre yëpp lañ daan sangoondoo déedéet maanaam nga ne ndax li moo tolloon noonu bu daan fees comme ni ñuy waxee ni siwo bi dix litres la siwo bi cinq litres la maanaam nañ koy waxee noonu moo amoon nag siwo boo xam ne sept virgule cent trente six litres mm-hmm. lay def waaye tekkiwul na danaan fees pour ñu mën cee sangu mm-hmm. voilà mm-hmm. léegi euh, moo tax euh, fii nag dëb bii dañ ci xamee ne bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu xadis euh, bi moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullah indi xadis bi moom mooy ne moom ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ doon sangoondoo sangaayal muy benn ñaareel te loolu xamee woon nañ ko ci yeneen xadis yi waaye yu xadis yi jiitu waaye fii imam al-Bukhari rahimahullah dafa indi xadis bi ngir ne lii moo gën moo gën a leer ci wax kenn mënta wax ne loolu amutoon ñaareel bi ci def mooy day dindi day dàq wax ji nga xamante ne moom la ñuy wax ne nit ki wa maanaam gis awray euh, borom këram wala borom kër bi gis awray soxnaam loolu dañ ko sit loolu day day dàq wax jooju bokk na ci li nga xamante ne moo tax imam al-Qurtubi rahimahullah ci sóoratu nuur ci tafsir sóoratu nuur bi muy wax ci masala boobu dafa ne euh, dafa indi waxi borom xam-xam yi mu ne mais euh, de toute façon euh, nit jël awraam mu jonjoo ak awray ndaw si loolu moo gën a garaaw ko jëm xool ni maanaam kon loolu te ci loolu dagan la maanaam beneen bi ci def moom mooy ne xadis bii bokk na ci li muy li mu koy leerale mooy ci riwaaya Ibn Hibbaan rahimahullah Sulaymaan ibn Muusaa nee na damaa laaj ndax dagan na ma xool maanaam góor di xool awray moromam da koo laaj Ataa Ataa ibn Abi Rabaah ne man de dama koo laaj sayyidat Aysa radiyallahu anha sayyidat Aysa radiyallahu anha ne kun kom wax li mu wax bi kuntu aghtasilu ana wan nabi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in waahid man ak yeneen ci saafam dañ doon sangoondoo ci benn ndab loolu doy maanaam loolu firnde la gu leer goo xam ne ne am rek amma xadiisu maa ra'aytu minhu wala ra'a minni man musumaa gis ci moom moom musul gis ci man maanaam mooy musuñoo gisante loolu xadiis boobu wérul maanaam kon ci kaw loolu dañuy daal di xam ne kon atte boobu maanaam lii moom mooy li nga xamante ne moom mooy atte bi sax te loolu tamit day firndeel ba tey maanaam rafet jikko bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam rafetoon jikko ci lii comme li nga xamante ne noonu lañ gisee woon xadiis bi Euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi xadis numéro deux cent soixante et un xadis numéro deux cent soixante trois xadis numéro deux cent soixante douze ak deux cent quatre vingt dix neuf ak cinq mille neuf cent cinquante cinq ak sept mille trois cent trente neuf imam abu euh, imam euh, abu imaamu Muslim ibn hajjaj rahimahullah da ko indi xadis numéro trois cent dix neuf ak trois cent vingt et dina ko ci indi juróomi yoon imam Abu Dawuda as-Sijistaani rahimahullah dina ko indi xadis numéro 77 ak 98 imaam an-Nasaa'i rahimahullahu taala moom ak imaam Ahmad ibn Hanbal dañ koo indi bare bare bare bare euh, imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 376 ak 604 euh, kon waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ xadis bi rahmatullahi ala al-jamii mu ne baabu buntu al-ghusl sangaay bi saa ci saa bu waxoon nañ ko léegi saa ñaata la tollal deux deux deux virgule cinq cent quinze waaw mooy deux virgule cinq cent quinze litres moom lañ moom la daan sangoo maanaam kon mooy litre ak mooy ñaari litre ak genn wàll dégg nga kon loolu waxoon na gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala maanaam ne litre maanaam daana kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yatawadda'u bil mudd bil mudd wa yaqtasilu bis sa'i ila am amdad gisoon nañ ko ne mm-hmm. yenente bi sallallahu alayhi wasallam mudd la daan sangoo wala boo diggante euh, saa mooy deux virgule cinq cent quinze cinq cent douze voilà ak euh, juróomi juróom yi mooy zéro virgule six cent vingt-huit fois fois cinq mm-hmm. waaw mooy juróom yi mm-hmm. waaw maanaam lu des ba entre trois mënut a nekk entre quatre ak cinq entre trois voilà trois ak quatre la voilà ah xam naa boo ñu ko kii woon léegi rek vingt huit ñu koy par cinq voilà trois virgule quatorze waa kay muy comme kii dégg waaw kon trois ah loolu la yent bi sallallahu alayhi wasallam waaw voilà ah, maanaam lépp la daan sangoo sallallahu alayhi moom li ci gën a bëri li mu daan sangoo mooy trois mille quatorze litres ñetti litre ak lu teg tuuti maanaam loolu nag euh, moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ngir leeral loola ngir bañ tamit nga jàpp ne euh, farax bi yëpp ñaar dañ ko doon sangoonoo moo tax mu wax la loolu ne la nag nii lañ doolu ñu woon sangoonoo lépp maanaam ngir ware woyofal gi nga xam ne moom lañ daan maanaam ñàkk gi nga xam ne moom lañ daan ñàkk yàq dox te loolu tamit dafa bokk sunna yi Euh, ak ci li ñu sopp ci cangaayal farata mooy ndox mi ngay jëfandikoo bañ a nekk loo xamante ne loo lu bari lu bari lool la euh, moo tax euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala maanaam daal ci teg waa wa nahwi maanaam baabul ghusli maanaam buntu cangaayo sangoo bi saa waa nax wi nahwi maanaam moom mooy loo xamante ne daf koo jegeñ <coughs> mu daan qaala haddathana bil isnad muttasil fi awwal bil isnad muttasil fi awwal kitab ilayhi haddathana Abdullah ibn Muhammad te moom mooy al-Musnadi mm-hmm. rahimahullahu ta'ala mooy Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far ibn al-Yaman al-Yaman boobu moom mooy comme niñ ko waxe woon moom moo tuubloo Mughira bi nga xam ne moom mooy maamu imam al-Bukhari ndax imam al-Bukhari mooy Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira Mughira boobu moom la al-Yaman ñi tuubloo dugal ci l'islam mm-hmm. moo tax imam al-Bukhari ñu naan ko al-Ju'fi maanaam ngir ne euh, sëriñam bi Abdullah ibn Muhammad al euh, ñoom al-Ju'fi ñoom ñooy ñi tuubal waa kër imaam al-Bukhari rahmatullahi ala al-jami' euh, moom nag Abu Ja'far mooy dàqantalam mooy Abdullah al-Musnidi Abu Ja'far al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna bisub alxamis bi nga xamante ne juróom benn fan ñoo defoon ci Dul Qa'da ci année deux cent vingt neuf deux cent vingt neuf ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi na ak Marwaan ibn Muawiya ak al-Azraq ak al-Fudayl ibn Iyaad imam bu bàgg boobu di sëriñ bu mag boobu ak Abdullah ibn Numayr ak Abdurrazzaq imam boobu noonu imam Abdurrazzaq as-San'aani borom Musannaf rahimahullah ak ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekk ci seen tabaqa ci seen Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom nag ki ci gën a mag moom mooy imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ci sahih am bi ni mm-hmm. ki noonu Muhammad ibn Yahya az-Zuhali imam Abu Zur'at ar-Razi ak imam euh, Ubaydullah ibn Wasil euh, ak al-Faqih Muhammad ibn Nasr ak ñi xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen niveau mm-hmm. ñooñu solo nañ ci moom moo tax ci mboolem kutubu waa ashabu kutubu sitta imam al-Bukhari rek moo solo ci moom moom kon mooy Abdullah ibn Muhammad qaala Abdullah ibn Muhammad mooy al-Mufidi rahimahullahu ta'ala qaala nee na haddathani nettal na ma Abdus Samad moom wa Basra mooy Abdus Samad ibn Abdul Waaris ah, nga xamante ne tamit mu nekkoon imaam di doomi imaam mooy imaam Abdul Abdul Waaris ibn Sa'id at-Tamimi al-Anbari rahmatullahi alayhi comme ni nga xam ne noonu la ko gisee woon ci imaam wa Basra yi la bokkoon bokkoon ci ñu ci gën màgg imam Abdou Samad bi kenn la ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi daan ànd ak moom ba pare nekk doomam tamit mm-hmm. euh, moom mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama euh, nekk maanaam dàqantaan nekkoon Abu Sahl muy Abu Sahl at-Tamimi al-Anbari mawlaahum di waa Basra mm-hmm. moom qaala nee na haddathanii Shu'ba maanaam te li nga xam ne moom lañ ko tagge mooy ni ci ñi gën a dëgër ci bu ñu soloo ci imam Shu'ba rahimahullah ci ñooñ la bokk tey mooy Shu'ba ibnu al-Hajjaj ah, al-Ataki rahimahullahu ta'ala ah, Abu Bistam nekkoon daakantalam ñu ngi gane àdduna quatre-vingt-sixième année am na ne quatre-vingt-cinq am ne quatre-vingt-deux am ne quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy amirul mu'minin mooy ci njëkk wax ci mbirum jar ak ta'dil fële ca Basra mooy ah, rahimahullahu ta'ala qaala na haddathani Abu Bakr ibn euh, Hafs te moom mooy moom turam mooy Abdullah ibn Hafs ibn Umar euh, al-Madani muy Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala euh, bokkoon ci taabi'i yu ci taabi'i la bokkoon moom dafa bokkoon ci ñi doon solo tamit ci Urwata ibn Zubayr radiyallahu taala anhuma bokkoon ci siqaat yi amma nag euh, kañ la génn àdduna loolu xam ku ku ci wax maanaam ku wax ne moom année sàngam moom mooy année bi nga te ne ci la génn àdduna rahimahullahu taala mu ne waaye daal li ñu xam moom mooy ne soloo na ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy kutub ñii ñi nga xam ne ñooy fuqaha as-sab'a yi maanaam lu bari ci ñoom ci waa Madinatu Munawwara soloo na ci ñoom rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne sami'tu dégg naa Aba Salama te moom mooy Euh, doom mooy Abu Salama te moom mooy Abdullah euh, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Awf euh, radiyallahu ta'ala anhuma mooy di doom Sayyidina Abdullah Abdurrahman ibn Awf radiyallahu gën a siiwee ci turam bi muy Abu Salama ndax moom Abdullah la tuddoon ci li gën a siiw am na ñu wax ne Ismaïl la tuddoon waaye maanaam kunyaam la gën a siiwee waaye ñépp dëppoo nañ ci ne la tuddoon mu nekk ki nga xam ne mooy juróom ñaareelu ci Euh, nga xam ne mooy fuqaha usaba yi kenn ci juróom-ñaareel yi ci li nga xamante ne moom mooy euh, benn ci ñetti wax yi euh, moom mi ngi génn adduna tamit ci quatre-vingt-treizième wala quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme liñ doon wax ne année boobu sëriñ su bare bare ci waa a saba yi ak ponkali sëriñ si dañoo génn adduna Madina waaye borom bi subhaanahu wa ta'ala tamit remplacé leen ak ay ponkali sëriñ tamit ci jëmmi at boobu mu ne moom yàqu dégg na ko yàquwul mu naan daxaltu dugg naa ana man wa axu Aisha maanaam mooy mbokk sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala am nañu ne Abdullah ibn Yazid la maanaam euh, noonu la tuddoon am na na ñoo xam ne ku mel ku mel a ad-Dawudi rahimahullah moom nee na Abdurrahman euh, di do euh, ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ko moom la waaye ñi nga xamante ne am nañ tamit ñu ne at-Tufayl ibn Abdullah la nga xamante ne ñoom ñoo bokk yaay maanaam ne kooku la waaye ak lu mënti xew Abdullah ibn Yazid ngir ne ñoom ñaar ñoo bokk maanaam Ummu Rabaa maanaam ñoo bokk ñi leen nàmpal loolu am am na ñu ñu wax ne kooka la loolu moom mooy li gën a siiw tamit moom mooy li gën a siiw moo tax moom lañu ñu moo tax waaye daal ala kulli xaalan kenn la ci am ci mbokkam bi ci frère am yi mu ne ñun dugg nañu ala Aysa ci sayyidat Aysa radiyallahu ta'ala anha muy ummul mu'minina mu laaj ko axuha mbokkam moomu maanaam laaj ko an husli nabi ci cangaayal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga maanaam dañoo dem seeti ji ko waaye bañ ko seeti ji lañ ko laaj mooy nan la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam doon sangoo farata maanaam subhaanallah euh, maanaam ñoom bu ñu seeti ji nit yàlla borom xam-xam yi du ñu non ñu fi nekk di leen laaj naka nawet gi ak naka jur gi ndax gàncax gi sax nag yooyu mais buñ ci ak tamit naka marché bi ak tamit naka voilà dëkk yëngu yi lu lu lu lu maanaam yooyu non seulement duñ perte seen temps ci yi laaj yooyu mais aussi duñu perte fi nekk tamit du laaj ay euh, yàqu yéen ci yàlla Musaa bi alayhi salaam nangam maanaam yooyu nga xamante ne ak borom bi moog moog yéen ci yàlla Isaa ba ñuy nangam ak maanaam yooyu duñ fi nekk di laaj yooyu. Mm-hmm. dañuy laaj li nga xamante ne da leen di ci ñu mën a topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam topp ci ay tànkam roy ngir ne dara yitteelu leen lu dul topp tànk yonent bi sallallahu wa wa sallam mu mu laaj ko kon ci naka cangaayal yonent bi sallallahu alayhi naka la woon mu ne at mu daa mu daa mu daa laaj bi ci ab ndab mu laajee ndab la nax wan boo xamante ne dafa jege maanaam dafa mel ne ci saa Euh, maanaam euh, ndax wan googu ci riwaayat Karima la ñëwee mooy kira Karimatu bint Ahmad al-Marwaziya euh, ah, rahmatullahi alayha waaye yeneen kira yeneen riwaayat yi nahwu min saa la maanaam mooy lu deme nekk saa mu ne waa baynaha mu ne faxtasalat faxtasalat mu daal di sangu wa afaadat mu daal di bëbbal ala ra'siha ci kaw boppam. maanaam mu daal di sotti ndox ci kaw bopp bi maanaam ñu di ko gis maanaam kon li muy tekki mooy comme ñoom euh, ki nga xamante ne moom moo solo euh, maanaam mooy ne moom li jotoon li mu war a mën a gis gis nga maanaam euh, te moom mooy ñoom li ñu mën a gis ci sayyidat Aisha radhiyallahu anha mooy li ci kaw maanaam moom dafa jël rideau teg ko li mm-hmm. mu tegee moo tax mu ne suñu diggante ak moom am ciiraay gu ci ne ñu gis ne dafa sotti ci kaw ndox mi maanaam mu leen di wan naka la yeneen bi doon so doon sangoo nga gis ne subhaanallah ba ci bu doon jàpp noonu la koy defe ci seen ñu gis ko comme li nga xamante ne noonu la Seydina Usman radiyallahu anhu def noonu la Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhu maa def moom it noonu la def ci bi muy sangu ngir wan leen ne leen yenn saa sam nii la daan def moo tax mu daal di teg kiiraay bi ñu xool ñu gis ko ngir ne ñoom ay ñoom ñëpp ay mbokkam lañ ay maxaramam lañ moo lañu mën a gis ci moom te moom mooy bopp bi nii loolu loolu mu dëggoo wuñ ñi moo tax mu daal di sotti ci kaw alaara ci kaw bopp mu ne wa bay na naa fekk suñu diggante wa bay naxaa ak moom xëjaabun mu am kiiraay bu fi def maanaam mu am rido xaala mu wax abu abdullah maanaam imam al-Bukhari rahimahullah maanaam ngir euh, wax gi lan moo tax imam al indi xadis bi mooy ne ngir ne li mu indi saa lay tollool maanaam kon comme xadis sayyidina Anas bi la radiyallahu anhu moom mooy lan yonent bi moom moom comme ci kër gi la nekkoon daan liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom da daan xool ne ah bu daan jàpp de gis naa ne bu daan jàpp bu ma naqalee li muy faral di jàppoo lépp damay soot seetlu ne mudd mudd gi la daan tollool loolu mooy habitude su ma xoolee bu daan sangu farata ba gis ko muy dem pour sangu ci farata tamit damay seetlu ne ndox mi ni muy toll bu ci paree wala bu ko jëfandikoo damay seetlu ne ñe maanaam ñeenti mudd maanaam lay doon mooy saa lay doon wala boog juróomi mudd deux virgule cinq cent douze litres wala boog trois virgule quatorze litres du ko ëpp côté boobu la daan tollool moo tax nga gis fi mu ne nax wan min saa lu war a tolloog loolu loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy sangaayal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi nag fii tamit day wane lii tamit day wane ne ñi nga xam ne ñoom ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum xër gi mu xëroon ci di wane sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit di tegtaloo ci biir yonent bi sallallahu wa sallam mais ci ci ci ni ñu koy doxale ñoom seen maanaam ci ci di wane maanaam di démontrer di démontrer mbir mi di jaar di jàngale di ko jaara ci démonstration loolu tamit beneen sunna la boo xamante ne maanaam dafa bokk ci ni ñuy jàngalee mooy démonstration mooy di di wane nan la ñuy defee lii maanaam lii nii lañ koy def lii nii lañ koy def lii maanaam nga di ko wane ak say cër bu ko defee ci ko gis moom image boobu daf koy daal di capté waale te day daal di mokkalaale njàngale mi ci ni nga doxale waale loolu beneen xeetu jàngale la pédagogie bu garaaw la moo tax euh, euh, euh, surtout pour xale ak ci ñi nga xamante ne tamit seenum njàng soriwut lool ñoom ngay démontrer leen ne leen lii nii lañ koy defee nga wan leen ñu gis loolu moo gën a gaaw ci ñu mën koo euh, mu ne qaala wax na Abu Abdullah te moom mooy moom imaam al-Bukhari rahimahullahu taala nee na qaala Yazid ibn te moom mooy Yazid ibn Harun ibn Zaza moom gisoon nañ ko ah rahimahullahu taala Abu Khalid mooy dokkantalam mi ngi Euh, gane adduna moom euh, Yazid ibn Harun rahimahullahu ta'ala cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa euh, imam Abu Hatim waxoon na ne saduqun la yus'alu an misli maanaam ku dëgg koo xamante ne kenn du laaj ku mel ni moom bu ñuy bu ñuy laaj mooy kan kenn du wax ne ana kan mooy waa ji voilà maanaam am ñoo xamante ne noon lañ ne kenn du laaj ñii ñooy ñen tellement seenu ma la rahimahullahu taala ali ibn al-Madini rahimahullahu taala daan huwa min as-siqaat maa ra'aytu ahfaza minhu moom ci ñu wóor ñi la bokk musuma gis ku dàqa mokkal ko mu waajoo waaw Yazid ibn Harun rahimahullahu taala euh, nekkoon tamit koo xamante ne comme l'imam al-Ajli wax rahimahullah daf daan rafetal li daan julli sell julli xeetu julleem dafa nekkoon li nga xamante ne moom mooy xeetu julli bu gën a sell te euh, yoor yoor daf ko daan julli fukki rakka ak juróom benn maanaam loolu sunnaam la woon daka dafa daan saxoo yoor yoor te fukki rakka ak juróom benn la ko daan def ba pare tamit dafa nekkoon koo xam ne dafa silmaxa woon euh, imam Yazid ibn Haruna rahimahullahu euh, te Yahya ibn Abi Talib rahimahullah nee na nee na Euh, moom bu daan jàngale soixante dix mille personnes ñoo daan toog ci jotaayam ngir màggaayam rahimahullahu taala maanaam nga gis kon ku ku ku màgg màgg la rahimahullahu taala Bukhari yul asl la moom tamit moom ak imam ñoo bokk cosaan ñoom ñëpp Ouzbékistan lañ dëkk mooy seen cosaan foofu lañ dëkk euh, waaye euh, waasiti la rahimahullahu taala moom moom Yazid ibn Harun wa Bahz mooy Bahz ibn ibn Asad al-Amir moom mooy Abul Aswad mooy dàqantalam Abul Aswad al-Basri rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna euh, deux cent ci année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li gën a wér am na nag ñoo xamante ne wax nañ ne lu ko jiitu tuuti waaye li nga xamante ne mooy li gën a wér mooy deux cent ci année bi la génn gën génn àdduna Euh, rahimahullahu taala moom it ci siqaat yi rahimahullahu taala aljuddiyu moom mooy Abdul Malik ibn Ibrahim aljuddiyu rahimahullahu taala daakantaam nekkoon Abu Abdullah al-Qurashi rahimahullahu mu génn àdduna deux cent quatrième année euh, wala boog deux cent cinquième année plutôt ci la génn àdduna rahimahullah deux cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ci taabi'i taabi'i Euh, imam al-Muqri rahimahullahu taala doon wax ne huwa ahfazu minni moom moo ma dàqoon a mokkal imam al-Bukhari nag moom saa yu solowee ci moom daf koy lëkkale ak keneen maanaam imam al-Bukhari du ko soloo ci moom moom kese rahimahullahu euh, taala ñoom ñi ñëpp soloo nañ an Shu'ba maanaam nga gis ne euh, Abdus Samad lay wax riwaayu Abdus Samad bi mu ne an fii mu ne an Shu'ba ñoom ñii ñoom ñett ñi mooy Yazid ibn Harun ba ibn Asad ak euh, al-Juddi bi ñoom ñii ñëpp rahmatullah ñoom biñu solowee ci Shu'ba hadith bi daf ni qadri sa'in lu tolloo ak saa dégg nga euh, taaliq bi nga xamante ne moom mooy taaliqu Yazid ibn Harun bi imam Abu Awan ak imam Abu Nu'aym al-Asbahani rahmatullah alayhi ci seen mustakhraj yi ñu def ci Sahih imam al-Bukhari indi nañ maanaam jokkale nañu euh, càllala gi imaam Bahz ma riwaaya Bahz bi euh, ki nga xamante ne moom euh, al Ismaa'ili rahimahullahu taala indi ko soloon soloo na ko euh, imaam al Juddi moom tamit moom riwaayam moom itam lu lu jokkaloo la ci mustaxrajaat yi dégg nga kon li nga xamante ne ñoom moom la mooy qadri qadri saa mooy lu tolloog saa mooy lan saa mooy. voilà deux virgule waaw mooy quatre mudda mooy deux deux deux virgule cinq cent douze litres te li tax euh, mu mu jëfandikoo baat bi mooy ngir leeral ne du ne lu tolloog maanaam nax wan min sa'in yamul ci ne rek dañ ko à peu la mais lu tolloog loolu la maanaam nga gis ne kon riwaayé bi maam ngi moo tax taaliqaat yi dafay leeral ne riwaayé bi ne te comme ñoom ñett yépp lañ te ñoom dañoo mën a mokkal comme niñ ko gisee Yazid ibn Harun bi nga xam ne Ali ibn Madini nee na ko ndax mën a mokkal moom mm-hmm. euh, al-Juddi imam al-Muqri nee moom moo ma ak ñu mel noonu ñooñu nga ñëpp euh, euh, ak ak imam Bahzi bi ñoom muy gën muy gën a muy moom day day mën a taxaw ci ne ndax wan lu mel ni lu tollook lu mooy lu jege li ñu tekk mooy lu tolloo dëgg-dëgg maanaam bu ñu ko mesurer saa lay tolloo kon ñu xam ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala loolu moom moo tax mu daal di indiwaat euh, maanaam euh, hadith bi euh, hadith bi nag imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat ko fii rek la ko indi ci Sahih bi imaam Muslim indi na ko hadith numéro 320 imaam Abu Dawud hadith numéro 92 imaam Ibn Maaja hadith numéro 268 imaam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro. deux cent vingt-six trois cent quarante-six trois cent quarante-sept waaw kon Ibn Maaja la ñu waroon a mujj moom xadis numéro deux cent kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy kutubu wa euh, imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi waa kutubu sitta kon euh, ñi ko indiwu mooy imam euh, at-Tirmidhi imam at-Tirmidhi moo ko indiwu rahmatullah ala al-jami' qaala bi isnaadin muttasil fi awwal al-kitaab ilay haddathana Abdullah ibn Muhammad moom mooy al-Musnadi moom wax nañ ko léegi mm-hmm. mu ne an Yahya ibn Adam te moom mooy ibn Sulayman al-Qurashi al-Umawi rahimahullah Abu Zakariya mooy daa xantalam mu ngi génn àdduna deux cent trois ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa alihi wa sallam mu nekkoon fiqa comme li euh, imam Abu Hatim ar-Razi wax ne kaana wa kaana fiqa mm-hmm. maanaam dafa nekkoon ko xam ne xam-xam fiq da ko ñoroon jitteeloon ko te nekkoon na siqa imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala nekk siqa ak imam Ibn Hibban boole ko ci taabi'i taabi'i ba noppi daan ne kaana mutqinan yatafaqqah maanaam dafa nekkoon koo xam ne dafa dafa doon sew mi nga xam ne noonu la doon jàppe te noonu la doon jànge te daf doon sàkku xam-xamu fiqh imam al-Ajli ne kaana thiqatan jaami'an lil ilmi aqilan sabtan fil hadith nekkoon na koo xamante ne ku wóor la daan dajale xam-xam yi ba pare nekkoon ku borom xel mu rëy nekkoon ku wóor ku sax ci xadis imam al-Zahabi rahimahullah ta'ala daanne ahadul a'lam kenn la ci ma maanaam ñu mag ñi nga xam ne dañoo mat a xam dañoo maanaam dañoo ràññeeku imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ci mu ne thiqatun hafizun fadil maanaam ku wóor la borom gëneel la maanaam xaafis la ku borom gëneel la maanaam kon Euh, moom kon euh, moom tamit ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Zuhayr te moom mooy ibnu Muawiya ibn Hadij euh, rahimahullahu ta'ala moom al-Juhfi muy Abu Khaythama al-Juhfi rahimahullah dañ ko xam ndax waa Kufa la tamit moo tax Abu Khaythama al-Kufi rahimahullahu ta'ala Euh, moom mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Abi Ishaq te moom mooy as-Sabi'i euh, as-Sabi'i turam ne ak dëkk Amr ibn Abdullah euh, al-Hamadani rahimahullahu ta'ala dàkkantalam nekkoon Abu Abu Ishaq bu gën a siiwee noonu ci Abu Ishaq mi ngi génn gane àdduna 29e année génn àdduna 129e année maanaam mooy 100 ans la dund rahimahullahu ta'ala moom gis nañ ko moom ci ay hadiisam ñu ngi mu ne qaala haddathana nettali nañu <clears throat> abu jaafar maanaam abu jaafar bi moom mooy euh, mooy muhammad ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib maanaam abu jaafar ngir ne dafa am doom bi tuddoon jaafar mooy jaafar as-sadiq moom mii muhammad bi moom mooy al-baqir moom la moom la ñu wax muhammad al-baqir radiyallahu ta'ala anhu maanaam muy ñuy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne ci Seydina Hasan maam moom moom Muhammad papam tudd nekk Ali muy Ali Zeynul Abidin Zeynul Abidin moom papam moom mooy Husayn Husaynu moom la Sayyidat Fatima ak Seydina Ali jur radiyallahu ta'ala anha muy muy doomu Sayyidat Fatima di bi sallallahu euh, kon <coughs> euh, moom mi ngi gane àdduna cinquante-sixième année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu nekk ne kaana nekkoon na inda eh, Jaabir ibn Abdullah te moom mooy Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Abu Abdullah nekkoon dàqantan dañu Abu Muhammad al-Ansari al-Khazraji as-Sulami di waa Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam Euh, moom mi ngi génn adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte am na yeneeni wax muy saxaaba bu mag radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa ja'ala aliyal firdawsi maswaaha wa ma'waaha moom mu nekkoon imam maanaam euh, nekkoon bokk tamit ci muksiruuna yi nga xamante ne euh, ñoo ëpp liñ solo xadiis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ngi génn comme ni nga waxee mi ngi génn adduna seizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne génn na soixante-huitième année am na tamit ñu wax ne soixante-dix-huitième année la génn àdduna ah soixante-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom euh, xadisam mille cinq cent quarante xadis la maanaam la ñu soloowee ci moom muttafaqun alayhi moom mooy euh, cinquante-huit xadis imam al-Bukhari wéetoo vingt-six xadis imam Muslim wéetoo cent vingt-six xadis maanaam nga xam ne imam Muslim foofu am na téeméeri xadis yu ne yu Seydina Jaabir radiyallahu anhu imam al-Bukhari solowul dégg nga mu ne kon maam ci mille biir mille cinq cent yooyu dégg nga kon mu ne kon moom nee na dafa àndoona sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu maam dafa nekkoon foofa ca moom uh, huwa moom wa abuhu ak baayam maanaam moom Muhammad ibn dégg ibn moom kon ak Ali ibn Abidin ñoom ñaar ñoom ñoo nekkoon ñoo àndoon ci seen ba ci ci ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu lii bokk na ci liñ ciy xamee mooy le fait que maanaam ànd ak loo tedd tedd tedd loo màgg màgg famille boo mën a bokk bu ngay dem mën di seet ji borom xam-xam yi di dem seet ji nitu yàlla yi parce que nii ñoom ñooy sutuyeen ci sallallahu alayhi wasallam mais teréwu leen ñu doon dem seet ji Seydina Jaabir ngir saxaaba la radiyallahu anhu ngir ne nitu yàlla bu mag la borom xam-xam bu rëy la te moo leen raw kon ñoom war na ñoo mën a dem seet ji ko dem ja dem di di bi di xamee ci moom di jàngee ci moom di xool ay tegginam bi et cetera di mën a soloo ci moom maanaam te loolu ñoom ànd ak li ñuy tedd tedd nekk ci yenn ci sallallahu alayhi wasallam ñëpp dégmal leen réunion pour def loolu loolu day loolu loolu lu màgg a la te képp koo xam te ne bëgg nga yegg ci yàlla faw nga simmeeku ci mboolem titre boo war a man a yor lu dul ne nekk naa jaamu yàlla yeneen titre yëpp nga simmeeku ci loolu moom mooy tax ñoom ñu def doxale nii radiyallahu anhu dégg nga mu ne waaye waa indahu te nekkoon na fa moom qawmun ay nit ànd ak loolu yëpp mu ne fa sa'aluhu ñu laaj ko anil ghusli ci wàllu cangaay te te ku ko laaj al ibn Muhammad ibn Ali la maanaam kooku tamit ci waa ahlul bayt la bokk am na ci benn riwaaya loolu dina ko leeral nekk ku ko laaj waa kër yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bokk ci ahlul bayt mais xoolal rëyuñu pour laajte moo tax ba ñu la mu ne fa qaala mu ne ko yakfiika dana la doy faa'un maanaam fa saaluhu dañ koo laaj anil ghusl ci wàllu cangaay dañ ni ko waaw sangu bu ma koy def sangu farata ana lan moom mu ne mu ne ko yakfiika dana la doy faa'un waxu nañ la la saa fa qaala mu wax rajulun wala boog dañ ko laaj fa qaala mu wax rajulun benn waay mooy moom lañu ñu xasan boobu maa yàgg fii nii loolu de doyuma maanaam ndax daf koo wax solo ma ni mu jàppee ni xëy na bu may sangu comme ñun rek tey bu ñuy wax wax ni saa lu bare bari ci ñun dañ jàpp ni xanaa loolu doyul nee ne man moom doyuma moom maanaam moom jàpp na ni moom daal doyul waxu ko ngir féttirlu ci kaw sunna waxu ngir dédét mais rek daf koo wax ngir jàpp ji mu jàpp ne mbir mi moom doyu ko rek te loolu mooy nit ki mën nay laajte mbir moo xamante ne bu dee xamu ko maanaam wala boog mbir bu xawee jaaxle ci moom mu ne ah man day dëgg-dëgg lii laa gis ni mbir mi nii lay doxee ci man ndax loola lan moo ci atteeb maanaam ngir ñu mën koo leeralal waaye ba mu waxee loola fa qaala Jaabir sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ne ko kaana nekkoon na yegg fii di doy man koo xam ne huwa moom aw faa moo gën a mat moo gën a sëkk mi ngi ko ci yow saaran ak karaw ku la gën a sëkk karaw kooku doole doon na ko wa xayrun te moo gën ñu ko ci yow kookoo la gën tamit non seulement moo la gën a sëkk karaw ba pare moo la gënoon kooku moom daan na ko doy sallallahu alayhi wa sallam maanaam nga gis ne ànd ak maanaam dañ ci ko gisee ñaar ngir mooy ne ànd ne waa ahlul bayt la terewul bi mu waxee yi mu warut wax te pour pourtant moom jubluwu ci woon loolu dañ koo rectifier ci saa si loolu tamit mooy ne erreur bu ñu def ci mbooloo ci mbooloo lañ koy rectifier boo déggee ñu naan ah non affaire yi xam nga dañuy rectifier mais day ànd ak sutura nangam loolu mooy erreur bu ñu def ci sutura maanaam mooy leen nit ki ba muy def loola daf koo def fekk fa mu ko defee du mbooloo bu boobaa bu ñuy rectifier kenn du ko rectifier ci mbooloo maanaam doo nit ki du def ak jéyee wala njuumte def ko ci biti ba pare yow mu ñëw ba ci mbooloo mi di ko nekk ngir rectifier ko mbir mi demee noonu waaye ku dee ci biir mbooloo mi rek ci biir mbooloom mi lañ ko rectifier ku génn ci rajo bi wala bi wax jéye buñ koy leeral dañ koy leeral tamit ci rajo bi ci télé bi lii mooy li ràññiku moo tax Seydina Jaabir radiyallahu anhu bi mu koy rectifier ko mbooloo moom ko waxee ci la ko rectifié ne ko eh, kooku loolu moo kookoo la gën beneen bi ci moo mooy day wane ne maanaam ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum dooy maanaam euh, dañ dañoo yàgg di sukkandiku ci jëf yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mën a wax dara maanaam ñoom lu ñuy wax lu ñuy def rek ci jëf yonent bi la ñuy def sallallahu alayhi ci lañuy ñuy teg te tegtaloo du leneen ak ku mën a nekk ci seen kanam ak kooku ku mën a doon kontaan na wala mer na loolu mooy li nga xamante ne bu dee bokk na ci seen souci mooy bi mujj te sax du ci bokk voilà moo tax mu ne ko loolu ku la gën yow loolu tamit day wone ne nit ki même bu fekkente ne ci famille yu sëriñ sëriñ la bokk wala bokk ba ci sax bu bokk ci waa ahlul bayt bu fekkente ne la mu wax du noona dañ naan bu nii rek ak ku mën a doon du nii moom la wax du noonu wuute nag bi yeneen bi jàngale saa xam ne dañ naan rek simplement du noonu mu jeex tàkk amul leneen luñ ci sàmmoonteel leneen nag sàmmoonteeluñ ko ci xanaa waxin weeg yooyu rek xëy na la ñuy sàmmoonteel bu dee am na lu ñuy sàmmoonteel waaye jëm mi wax ji moom faaw ñu def ko ngir ne dëgg muy dëgg te yàlla dëgg la àndal comme li Seydina Ali karramallahu wajhahu waxoon laa yu'rafu al-haqqu bir-rijaal walaakin yu'rafu ar-rijaal bil-haqq kenn du xam ne dëgg ci nit ci nit ñi déedéet waaye nit ñi lañuy ñuy xàmmee ci dëgg maanaam mooy duñ ne ah lii de mooy dëgg ndax diwoo ko wax wala diwoo ko def loolu mënuñu ci xàmmee dëgg mais ni ñuy li ñuy xàmmee mooy nit ki la ñuy xam maanaam ah dañuy jël dëgg teg nii ok gaa yi jaar képp ku dëppoo moom rek ñu ne ah saa waay ji de dëgg dëgg nag moom tabarkalla bu dëppoo ak moom baax na su dëppoowul ak moom moom nekkul ci dëgg rek mu daal jeex loolu moom amul lenn luñ ciy xool comme ni Seydina Jaabir def ci radiyallahu ta'ala anhu mu ne suma topp nag am maanaam mu daal ñuy jiite fii saw biñ ci benn yére loolu tamit day wane maanaam maanaam mooy benn yére rek la soloon jiite tamit maanaam ngir ne ñoom bari mu ñu woon yére donte li gën nag moom mooy nit ki sol maanaam ñaari yére maanaam mooy buy julli bu amee yére ni mu am lu mu teg ci kawam comme li yent bi sallallahu alayhi wasallam laa yusalliyanna ahadun ahadukum fii sawbin wahid illaa iza ja'ala ala aatiqihi shay bu kenn ci yéen julli ci benn yére kese lu dul xanaa mu teg ci mbaggam dara voilà maanaam mu teg dara ci ci ci mbagg mi wala mu mu mu mu sol yére boo xamante ne day day matale daal mais bu mu sol yére boo xamante ne eh, yii day feeñ comme ni nga xam te ne voilà ay booy doole sol sa booy booy doole ñëw ni di julli au moins nga am xorma sa borom subhaanahu wa ta'ala ba mu def na loolu rek nga am mais mu leer na ne tey il suffisait ñu ne la seen diw daf fii ñëw wala diw sàngam daf fii ñëw rek nga nga nga soloo neneen léegi lan ngay xaar booy taxawee war a jàkkaarloo sa borom subhaanahu nu la neex ngay solo def sa criss cross dóor sa boy doole ñëw taxaw ci kanamu nit ñi ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala yal nañu yàlla sàmm xadis boobu kon imaam al-Bukhari fii rek la ko indi imaam Muslim indiwul xadis bi imaam al Abu Dawud indi na ko xadis numéro quatre-vingt-treize maanaam kon xadis bi dafa bokk ci nga xam ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu nga xam ne imaam Bukhari da ko wiitu ci imam Muslim rahimahullah maanaam vingt-six xadis yooyu bii ci la bokk mhm. imam Abu Dawud solo na ko xadis numéro quatre-vingt-treize imam An-Nasa'i xadis numéro deux cent trente imam Ibn Maaja xadis numéro deux cent soixante-neuf mhm. imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro quatre quatorze mille deux cent cinquante quatorze mille neuf cent soixante-six mhm. maanaam kon dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñeent ñoo solo xadis yi muy imam ab imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam uh, an-Nasa'i ak imam Ibn ñoom ñee ñi ko soloo ñëpp kenn ku ci nekk benn yoon doom nga ko indi ci sa mooy beneen bi mu bi ci hadith bi uh, te imam Muslim ak imam at-Tirmidhi soloo wuñ ko rahmatullahi alal jamii mu ne qaala haddathana bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaabi ilayhi haddathana Abu Nu'aym te moom mooy al-Fadl du kayin di imam al-Bukhari di sëriñu imam al-Bukhari bi taala mu ngi génn cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallam génn àdduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko gisoon imam al-Bukhari rahimahullah solo na ci moom lu bare bare ci sëriñum yu mag yi la bokk euh, ñi ci def ñëpp solo nañ ci moom waaye faw day am intermédiaire euh, imam Ahmad ibn Hanbal ak Ishaq ibn Rahawayh Yahya ibn Ma'in Abu Khaysama ñi nga xam ne ay sëriñu imam al-Bukhari leen ak euh, Usman euh, ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn euh, Yahya az-Zuhali Abu Muhammad ad-Darimi Abdurrahman Muhammad ñoom ñëpp rahmatullahi alayhim solo nañ ci moom directement mu ne qaala haddathana Ibn Uyayna moom mooy Sufyan Ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala Sufyan Ibn Uyayna Ibn Abi Imran al-Hilali rahimahullahu ta'ala moom waa kuufa kuufa la cosaanoo di imaamu waa makka itam rahimahullahu ta'ala di mawla ci muhammad ibn muzahim rahimahullah al-hilali rahimahullahu ta'ala nekk imaamu muhaddis boo xam te ne ku siiwa siiw la ku ñu xàmmee ci dëddu adduna ak sàmm diggante ma boromam subhaanahu wa ta'ala nekk jaam jaamukat yàlla bu magga màgg ganee adduna ca Kuufa cent septième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna tamit cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solo ak da sàkku xam-xam bu bari ci bonkalu borom xam-xam yu mag yi rahmatullah ku mel ne imam az-Zuhri ku mel ne imam Abu Ishaq as-Sabi'i ku mel ne imam Amr ibn Dinar ku mel ne Muhammad ibn Munkadir ak ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' ku mel ne euh, euh, al-A'mash ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' Euh, muy euh, kon moroom ñoom imaamu Maalik rahimahullahu taala mu ne an amran mu jëlee ci sëriñam boobu nga xam ne moom mooy Amr ibn Dinar al-Makki taala Abu Muhammad al-Makki rahimahullahu taala ñoom ñu seen xadiis ñi ngi ci kutubu sitta an Jaabir ibn Zayd mooy Jaabir ibn Zayd al-Azdi al-Yahmadi rahimahullahu taala dakantalam ne kon Abu Sha'tha moom gisoon nañ ko Abu Sa'sa mi génn àdduna quatre-vingt mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nañu ne cent troisième année moom mooy boroom xam-xamu hadith bi am na kenn benn Abu Shahshah boo xam ne moom tam taabi'i bu mag la boo xam-xam fiqh la mu an an ibn Abbas moom mooy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu moom gisoon nañ ko léegi anna nabiyya nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Maymuna as-sayyidat Maymuna a anha kaana nekkoon nañ yaxtasilaani di sangoo min inaa'in waahidin ci benn ndab hadith bi insha Allahu taala daañ ci gën a ñëwaat ci euh, ci hadith euh, yi di ñëw ci baabu baabul ghusli marratan wahida maanaam ci deux cent cinquante-septième hadith bi leer maanaam dañ gën a ci buntu hadith bi insha allahu taala maanaam waaye daal li nga xamante ne moom lay leeral fii nii ci mooy ne euh, da daan sangoo moom yent bi sallallahu alayhi ci benn ndab maanaam Euh, ndab loola nag maanaam dañ ciy xamee ne li tax mu ne min min maanaam euh, euh, dadaan dadaan am maanaam ci benn ndab la mooy ne ndab lu toll noonu comme mooy alfaraq bi nga xam ne moom la leeral ci xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha ndax ngir ne ñoom ñaar ñëpp ay soxna yeneen bi lañ sallallahu alayhi wa sallam Euh, kon bu boobaa dañuy xam ne maanaam daanaka te yenn mu daan jëndal kii da ko daan jëndal kii hmm. moo ndab yi ngir fiir gi fiir parce que euh, ñëw na ci hadith sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha sayyidna Anas radiyallahu anhu nettali na ko sans mu wax kan la euh, sayyidat ne rek kenn ci soxna yenn Salama indi woon na ndab lii def ci togg kenn ci soxna yenn Salama fil ko mu toj waaye mu daal di nettali histoire sayyidat ummu salama radiyallahu anha imam ahmad euh, euh, euh, déedéet ci sunan yi bi ñu ñëw noonu lañ ci ñëwee maanaam dañuy nettali bu sayyidat anas bi ba ci bu sayyidna anas bi radiyallahu anhu après ñu nettali bu bu sayyid hadith sayyidat ummu salama bi radiyallahu anha ñu teg ko am na hadith sayyiduna sayyid sayyidat hafsa radiyallahu anha tamit maanaam ñoom ku nekk nettal na ko sayyidat aisha radiyallahu anha da daan jël maanaam oh, ndab li ndab ñëw Euh, nee na bo euh, na nee na kenn ku nekk noonu la daan demee maanaam dañ daan ñëw euh, ñu yekkal ko fekk mu aayee ci kër sayyidat Aisha radiyallahu anha ñu yekkal ko bu ñëwee ñu xam ne ñëw na ne togg gi te léeg-léeg nag nee na sayyidat Ummu Salama moom radiyallahu anha vraiment toggam dafa neexoon trop boo tax man waaw bu doon ñëw rek moo tax mu fël ko bu fël ko mu toj ndab li daanu toj mu dajalewaat affaire yi bi sallallahu alayhi wasallam dajalewaat affaire yi jël li liñ mën a sauver jël ndab li mais du doon togg boo xamante ne lu bu daanoo rek yàqu du seet yu mel nga am na yoo xam ne comme xam ngeen voilà léegi bu ñëwee yent bi sallallahu alayhi wasallam ne daal di ne gars yi xaarat ummukum eh, seen yaay dafa fiir de hmm. daal di <laughs> daal daal di jox gaa yi ñu lekk mais après day jël ndax bu Sayyidat Aisha radiyallahu anha bi mu moom mu fayee ko mu fayee ko ndax moo moo ko toj maanaam dañ ciy xamee ne yonent bi sallallahu alayhi bu jëndalee kii bi bu wutalee kii bi day wutal keneen même bi kon ñoom buñ doon sangoondoo tamit dañuy xam ne jëmmi ndax loola la ni ci jëmmi ndax loola la doon la doon sangoo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 xadis bi nii waaw lu mu wax waaw loolu waaw ah, mi mi ngi foofu effectivement loolu moom moo tax mu jaaxaloon ma lu tax gisuma ko fii nii eh, waaw voilà exactement ah mais gisuma ko yéen yor ngeen ko effectivement man man yor naa ko yor gis yor naa ko ci sama téere bi mais effectivement gisuma ko fii c'est ah ci téere bi seetlu voilà c'est ça mais mais mais kon loolu lu ñu war a mottali la lu ñu war a mottali la ci ci ah euh, loolu loolu parce que lii def ci bokk lii daf koy bokk bu partie bi ni euh, hadith numéro deux cent cinquante-trois voilà effectivement parce que daf ne qaala Abu Abdullah mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne kaana ibnu Uyayna rahimahullah yaqulu daan na wax na axiran ci mujjantal gi daan na wax an ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma an Maymuna maanaam ne xadis bi ci ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom moo ko daan wax daan ko jëlee ci Maymuna maanaam imam Ibnu moom moo jànge moom moo soloo xadis bi euh, ci ci euh, Amr moom mu jëlee ko ci Jaabir ibn mu jël ci Ibnu Abbas radiyallahu anhu hmm. euh, jàngale lu bari hmm. mais mujjantal bi yëpp da daan nettali an ibn Abbas an Maymuna radiyallahu anha parce que riwaaya Abu Nu'aym bi dafa de dafa ñëw ba fii mu ne mu ne an ibn Abbas maanaam mu ne an ibn Abbas maanaam anna nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ñaar daañ leen sangoo doon maanaam nekkul loo xamante ne daf koo askanale sayyidat Maymuna radiyallahu anha mais moom ci boppam moo gis ne parce que Sayyidat Maymuna tànn tàntam hmm. moo gis ne kon daka daan yóbbu di ko da di daan sangu maanaam ñoom ñaar dañ doon sangoodoo kon mu mel ni moom moom moom daan gis affaire boobu da daan ne ñoom ñaar daan nañ dem di sangoodoo te bu ñu sangoodoo wee li ñuy sangoodoo mooy ndax lii lay doon wala boog ne Sayyidat Maymuna radiyallahu anha moo ko nettali hmm. mu teg ci ne was saxiixu waaye nag li wér maarawaa mooy li nga xam ne moom la solo Abu Nu'aym mooy al-Fadl ibn Dukayn rahimahullah li mu solo ni loolu moo wér loolu waxam la ne moom mooy li wér mooy ne lan mooy ne parce que bu doon ne an Maymuna radiyallahu anha su waxee loolu danaan man maa daan sangoonoo maag yent bi sallallahu maanaam wax yi de façon ñaar yëpp day delluwaat nekk ak benn rek waaye façon waxee ko nii mooy li nga xamante ne Euh, maanaam bañ a wax rek ne parce que possibilité bi Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu moom ci boppam daan na ko gis ndax da daan seetu mm, tantam ak le fait que ko ko comme niñ ko gisee ci euh, xadis am na xadis bu ñu jàlloon euh, waaw déedéet déedéet beneen bi la baabul wudu al wudu qabla al ghusl mooy xadis bu njëkk bi an Kurayb an ibn Abbas an Maymuna zawju nabi sallallahu alayhi wasallam dégg nga ngi gis ne foofu moom moo nettali maanaam ngi gis ne foofu noonu lañ ko nettale maanaam imam yi bukhari rahimahullahu taala dafa bëgg nga xam ne ñaari xadis yi du benn bi du benn bi waaye que sayyidat Maymuna radiyallahu anha jàngal na ko yéen jàngal na ko moom nettali na ko Ibn Abbas radiyallahu anhu moom moo ko nettali preuve bi mooy xadis boobu noonu mooy xadis bi ci kaw 249 ci baabul wudu'i qabla al-ghusl amma fii xadis bi nga xam ne dafa ñëw askanale mbir mi jëf ji ci boppam li Abu Nu'aym nettali mooy mu mu wér ndax imam Ibnu Uyayna noonu la ko nettalee sëriñam yu njëkk taalibeem yu njëkk yi mm-hmm. mais dafa dem ba ci biir jaxa jaxase mbir mi mm-hmm. moo tax mu ne imam Ibnu Uyayna laa ci mujjantal gi lii la daan wax taalibeem yu mujj yi ñoom lee la leen daan nettalee an Ibnu Abbaas an Maymuna mm-hmm. moo tax précision boobu noonu imam Bukhari dafay prouver ni li tax mu indi bi xadiis bi ba pare indee ko nii mooy xam naa ni tam xam naa ne am na ñeneen ñu ko jàngee ne te jànge naa ko ci ñooñu ko jàngee ne ci imam Ibn Uyayna rahimahullah mais man dama préféré indi bi ndax lii mooy li wér maanaam loolu la imam Bukhari parce que moo tax euh, ndax dafay segg hadith yi gën a dëgër gën a wér te comme niñ ko waxee woon imam Bukhari saxee xam ni dafa am riwaaya am diraaya